أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره innahu kaana tawwaaba sadaqa allahu al-aziim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliina wal aaxiriin sayyidinaa wa habiibinaa wa shafii'inaa wa nabiyyinaa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 bi nga xamante ne moom la indi indi war ko suñu jotaay bi weesu ñu gis ci gis ko euh, ci bunt boobu nga xamante ne dafa ñëw ne fa fa naawaltuhu sawban falam yaqu falam falam yaxuzu fantalaqa wa huwa yanfadu yadayhi mu daa di yenente bi sallallahu alayhi ba mu sangoo ba pare dama ko jottali ak mbalaan dama ko jottali yëri waaye jëlu ko mu ne mu daa dem daa di faxas euh, de faxase ak loxoom yi maanaam loolu gisoon nañ ngir wax ne jëfandikoo loxo yi maanaam ngir faxas ko moom moo gën ngay jëfandikoo serviette ngir fomp bu fekkente ne da ngaa jàpp wala nga sangu ca ngaayal farata ba nopp gisoon nañ ci baabu man ba bada bi shaqqi ra'sihi ay ayman fil ghusl buntu ki nga xamante ne dafa tàmbalee ci wàllu euh, boppam ci wàllu ndeyjoor bi ci biir càngaay gi naka noonu loolu bu boobaa mboolem li nga xamante ne moom mooy wàllu ndeyjoor bi njëkkee ko moom mooy li nga xam ne mooy li ràññeeku comme li nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci kitaabul wudu ci xadiisu sayyidati Aisha bi radiyallahu ta'ala anha moo ci buntu bi itam gis nañ ci xadiisu sayyidati Aisha bi radiyallahu anha bi muy leeral ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndox mi ñetti tibb yi nga xam ne noonu la ko tibbe woon bi mu njëkk a def moom mooy wàllu ndeyjoor bi ginnaaw gi càmmoñ gi ci niki noonu comme niñ ko gisee ci yeneen i riwaayaat bi ginnaaw gi ci digg bi la def naka noonu gisoon nañ ci baabu ma man tasala uryaanan wahdahu fil xalwati wa man tasattara fattasaturu afdal gis nañ ni ki nga xamante ne moom mooy sangu ci ci sangaayu euh, euh, farata fekk dafa rafle moom dong waaye moom moo nekkoon ci wéetaay waaye tamit képp koo xamante ne da ngaa suturloo kon kon nag nga suturloo moom moo gën gisoon nañ ci hadith euh, euh, bi nga xamante ne mu'allaq la bu Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi radiyallahu ta'ala anhum bi nga xamante ne dafa wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko laajee ci wàllu ki nga xam ne dafay sangu sangaayal farata nekk moom kese maanaam dafa nekk moom kese nekk ci guwetaay daf ne leen allahu ahaqqu min an yàlla moo gën a yey ci ñu am kersa ci moom ci nit ñi loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom moo ci nekk ci ay njariñ moom mooy ne képp koo xam maanaam bokk na ci xeetu ragal yàlla gi gën a kawe ci ragal yàlla gi mooy nga ragal yàlla fi sirri wal alaaniya maanaam at-taqwa fi sirri wal alaaniya maanaam ragal yàlla ci moo xam ne da nga nekk koo ku ku nekk ci ci ci wéetaay wala boog nga nekk ci biir mbooloo mi lépp loo xamante ne boo nekkee ci biir mbooloo mi doo ko def ngir nga jàpp ne baaxul te loolu dafa nekk loo xam ne dafay wàññi sa diggante ak maanaam sa borom subhaanahu wa naka noonu day dindi li nga xam ne moom la ñuy wax almuru a mooy mbañ gàcce gi bu boobaa itam loolu nga doxale noonu tamit sa diggante ak nit ñi loolu maam nga doxale noonu sa diggante ak sa borom subhaanahu wa taala soo wéetee loolu itam dafay daal di ràññeeku te loolu mën naa dem ba nga xamante ne nit ki du ñeme sax xalaat lu ñaaw ngir ne ah, diggan ndax yëg gi mu yëg ne borom bi subhaanahu wa taala mi ngi koy gis niki noonu xam gi mu xam ne borom bi subhaanahu wa mi ngi koy sëpp te loolu moom mooy muraqaba maanaam jik gi nit ki di yëg ne borom bi mi ngi koy fuglu comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee moom la ko borom bi subhaanahu wa taala waxee inna allaha kaana alaykum raqiba li wér boor mooy buur yàlla moom mi ngi aji fuglu la ci yéen loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ràññeeku ci ab jullit mooy ne buur yàlla subhaanahu wa taala moo gën a yelloo ci ñu am kersa ci moom loolu gisoon nañ tamit naka noonu xadiis sayyidina abu hurayra radiyallahu taala anhu ñaari xadis yi nga xam ne ci benn càll la ñu ñëwee mooy ci Ishaq ibn Ibrahim ibn man mu jëlee ko ci Abdurrazzaq ibn Hammam an Ma'mar mooy Ma'mar ibn Rashid mu nekk noonu mu jëlee ko ci Hammam ibn Munabbih ñoom ñëpp dëkk waa nekk wa Sanaa maanaam ñoom ñii ñu nekk waa Sanaa maanaam ca Yemen an Abi Hurayrata radiyallahu taala anhu ñu nettali xadis yi nga xamante ne moom moo ñëw ci Sayyidina Musa alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne moom la doon sangu cangaayal farata fekk dafa naka noonu gis xadis sayidna abu hurayrata radiyallahu taala anhu boobu ba tey muy nettali beneen muy nettali sayidna ayyuba alayhi salatu wassalaam muy sangu cangaayal farata fekk dafa rafle waaye ñaar yëpp benn bu ci nekk di leer di di di di wane ngëneel gi nga xamante ne maanaam di di wane ni lool dagan na waaye nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala xadisu Bahz ibn Hakim bi nga xam ne moom la indi ci taale te imam te mu nekk ci sunan ni naka noonu imam al-Hakim solo na ko te imam at-Tirmidhi wéral na maam nee na xasan na comme ni nga xam ne noonu la nekkee artew imam al-Bukhari rahimahullah naga noonu noonu la imam al-Hakim waxee ne xadis bi saxiix na noonu la ko indee ci mustadrakam rahmatullahi ala al-jami' nga xamante ne kon boobu daf ko indi ngir wane ni sol yére tamit moom mooy li nga xam ne moom mooy li gën loolu leeraloon nañ ko indi woon nañ teqantal yi ci aju woon te suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu ne maanaam euh, baabu tasattur fil fil ghusl inda an-nas buntu suturlu bu fekkente ne nit ki dafa nekk ci cangaayal farata buy sangu cangaayal farata waaye loolu mooy bu nekkee ci biir nit ñi loolu moom dafay nekk sax loo xamante ne dafay ràññeeku gisoon nañ ci hadith sayyidatuna ummu hani radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne ci lay nettale bisu fathu makka nga xamante ne hadith bi moom mooy seul hadith bi nga xamante ne moom la am ci saxiix muy sahih imam al-Bukhari ak sahih imam Muslim rahmatullah alayhima naga noon te waxoon nañ ne am na quarante-six waaye bii rek moo ñëw ci sahih yi mooy ci fathu Makka bi nga xamante ne foofu lay gisee yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam muy sangu sayyidat Fatima radiyallahu ta'ala anha daa di koy suturaal ak maanaam mbalaan bi daa di koy nëbb gisoon nañ tamit xadis sayyidatu Maymuna bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne ci la tàmbalee ne satartu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yartasilu min al janaba maanaam sutural naa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam jël naa ab eh, ab ab kiiraay ma teg ko ci kanamam te fekk boobu muy sangu sangaayal janaaba loolu tamit te moom mooy xadis boobu nga xamante ne moom mooy xadis bi bi bi bi bi mujj bi ñu gisoon ci suñu bi weesu te xadis bi moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam dafa bokk ci yi nga xamante ne ñooy fondamentaux yi maanaam euh, maanaam euh, euh, usul yi ci xadisu janaaba maanaam xadis bi ak xadis sayyidat Aisha bi radiyallahu taala anha ñaar ñooñu ñooy cosaanu xadis yi jàngale wàllu tàngaayal faraxa maanaam moo tax xadis mu mu bëri leen di indiwaat bii nag Ah, fii moom mooy fi nga xamante ne fi la ko indi ci téere bi ci ci ci ci ci ci ndax eh, te indi na ko ci juróom ñetti yoon ci kitaabul usul eh, gisoon nañ eh, kon léegi nag ñu daal di ñëw ci baabun izaxtalamatil mar'a maanaam baabun bunt izaxtalamat saa su fekkente ne dafa gént almar'atu jigéen maanaam bunt bi dafay leeral ne maanaam bu fekkente ne nit ki dafay gént dafa am loo xamante ne moom mooy li war ci moom waaye mu daal di tudd jigéen ngir ne jigéen ngir yëgle ne jigéen tamit dana gént te gént gi nga xamante ne moom la ñuy wax moom mooy su fekkente ne nit ki dafa tëdd di nelaw mu daal di gént maanaam di euh, jote ak moroomam maanaam su fekkente ne jigéen ji la dafay gént di di di di jote ak boroom këram wala boog bu fekkente ne góor gi la muy gént di jote ak soxnaam loolu moom mooy li nga xamante ne su fekkente ne dafa am lu génnee ci moom wala amul lu génnee ci moom lan moom mooy àtte benn ci ñaar yooyu benn bu ci nekk loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii am maa li nga xamante ne nag moom moo tax mu daal fii jagleel jigéen ne bu fekkente ne jigéen ji dafa gént moom mooy ne góor xam nañ ci moom ak gént amma jigéen moom lañ xamewul woon ci moom ak gént rawatina ndax dana gént ba gént gi maanaam ndox génnee ci moom loolu moom ràññeeku ci jigéen ji waaye ci góor gi la gën a ràññeekoo Euh, loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi bunt bi ngir mën a leeral léegi masala yooyu ngir ne képp koo xamante ne euh, dafa gis góor jigéen bu gént ñëw maanaam mu xam ne lii moom mooy nekk àtte bi ci moom wala boog jigéen ji moom ci boppam su géntee mu daal di xam ne kon nag àtte bi lii moom mooy daal di tegu ci kawam ndax mboolem boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci ne góor moom day gént te bu géntee te fekk amul dara gisul dara génnee ci moom maanaam amul dara lu tooy lu génnee ci moom ak lu gént gi yàgg yàgg ak loo xamante ne maanaam am na luy wane ne maanaam jote na ak soxna ci biir gént gi loolu du ko taxa sangu cangaayal farata loolu mboolem borom xam-xam yi dëppoo nañ ci rahmatullah alayhim amma teqantal yi nga xamante ne ñoom ñoo aju nag ci su fekkente ne dafa gént waaye am lu tooy lu mu génnee ci moom loolu insha allahu taala dinañ ko gis ci suñu xadiis bi mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddasanaa Abdullahi Ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kalaa'i ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala moom euh, Misri la waaye Dimashqiyul asl la maanaam cosaanam moom mooy waa Damas mi ngi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee woon moom mooy ne Yahya ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala moom la loon ci kaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo Muwatta ci imaamu Malik rahimahullah waxoon nañ la tamit ne saa yoo xamante ne imaamu al-Bukhari rahimahullah dafay solo ay xadis yoo xam ne dafa nekk ci Muwatta daf koy faral di jëlee ci Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi bi rahimahullahu taala ne moom imam al-Bukhari moom moo solo ci moom euh, directement amul keneen ci waa ashaabu kutubu sitta koo xamante ne soloo na ci moom directement lulul imam al-Bukhari rahimahullah imam Abu Dawud soloo na ci moom waaye dafa am intermédiaire mu am ñetti xadis yu mu soloo ci moom imam at-Tirmidhi soloo na ci moom benn xadis imam an-Nasa'i rahimahullah moom soloo na ci moom fukki xadis ak ñett ñii ñoom ñoo soloo ci moom ci waa ashaabu kutubu sitta amma imam al imaamu Muslim ak imam ibnu Maaja rahmatullahi alayhim ñoom solo wuñu ci moom benn xadis rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala mu ne axbarana xabaara nañu Maalik rahimahullah waxoon nañ ne ndax axbarana maanaam fu ñu ko waxee mooy ne maanaam taalibe bi moom mooy jàng wala boog mu fekkee fu ñuy jàngee ci mu sëriñ bi bu boobaa sëriñ bi bu gannaaw bañ jàngee xadiis bi ba noppi mu ne waaw nii la comme li nga xam ne noonu lay wax mu ne ah, bu boobaa moom buy nettali danañ axbarana maanaam wala axbarana Maalik moom mooy imaamu daarul hijra imaamu Maalik ibn Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir al-Himyari al-Asbahi rahimahullah moom euh, ba maamam bi nga xam ne moom mooy Abu Amir bi moom moo nekkoon saxaaba euh, niki noonu baayam Anas ibnu Malik nekkoon na tamit euh, taabi'i bu mag a mag a mag ko moom mooy ñaareelu Anas ibnu Malik bii siiw yi ndax am na juróom benn Anas ibnu Malik moom mii mooy ñaareel bi maanaam mooy papa yi imaamu Malik rahimahullahu ta'ala moom muy Malik ibnu Anas tamit di maanaam maanaam ndax maamam turu maamam la yor euh, kon loolu euh, tamit euh, mat na niki noonu Malik tamit bi bi bi baayam tamit moom taabi'i la bi maamam moom tamit taabi'i la papam mooy Abu Amir moom mooy saxaaba radiyallahu taala anil jamii waaye ñu nekk tamit ay boroomi xam-xam ñoom ñëpp nag waaye ma maanaam moom ak maamam maamam ak bi Malik ibn Abi Amir moom moo gën a siiw ci xam-xam que baayam waaye moom moo leen gën a siiw ñoom ñëpp ci xam-xam comme quoi maanaam mbir mi ajuwul ci génération bi dafa aju rek ci nit ki farloom ak maanaam ginnaaw bi nga xamante ne may borom bi subhaanahu wa taala maanaam ne borom bi lii la dogal ci nit ki ah, loolu moom ah, moo Abu Abdullah ah, al al al madani rahimahullahu taala moom mi ngi gane adduna 93 wala boog 94e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna 179e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ay xadiisam ñoom ñooy cosaanu euh, saxiix bi nigi noonu euh, ñooy cosaanu saxiix yi sax lañ mën a wax te ay xadiisam ñoom ñooy euh, ñoom ñi ngi ci kutubu sitta rahimahullahu ta'ala maanaam mu ne kon moom an Hisham ibnu Urwata moom mooy Hisham ibnu Urwata ibnu Zubair ibnu al-Awwam ibnu Khuwaylid al-Asadi eh, rahimahullahu taala dakantaram nekkoon tamit Abu Abdullah maanaam comme imaamu Malik wala boog dañ koy tamit Abul Munzir wala boog Abu Bakr moom mi ngi gën a adduna mi ngi gën a adduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk tamit imaamun siqatun hafiz rahimahullahu taala euh, euh, moom euh, moom rek rek moom moo yëkkati xadisu ummu zara xam nga dafa am xadis boo xam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf koo nettali sayyidat Aisha radiyallahu anha maanaam boobu xadis mi ngi moom la ñu tuddee xadisu ummu moo nekk ci saxiix kenn rek moo ko yëkkati moom mooy Hisham ibn Urwa mu jële ko ci Urwa ibn Zubayr mu jële ko ci yaay Aisha radiyallahu anha te xadis boobu yéen maanaam mooy fukki jigéen ak benn dañoo daje woon kenn ku ci nekk di nettali sa ay jaar-jaar ak sa borom kër ak sa ay goro maanaam kenn ku ci nekk nag di wax ñoom daanaka ñoom ñëpp dundu gu naqari lu ñu bëri ci ñoom dundu gu naqari lañ nettali ñenn ñi tamit nettali dundu goo xamante ne dundu gu tane la ñenn ñi di nettali nag waaye Ummu Zar'a nag moo ci nettali dundu gu neex maanaam moom ak maanaam di wax ci Abu Zar'a ndeysaan dikk borom këram maanaam ak nam doon moom mais nettali lu neex a neex a neex waaye finalement. Abu Zar'a a koo mujj ba wacc maanaam da da da koo mujj da koo mujj wacc a ànd ak loolu yëpp ngir ne dafa am keneen ku fay ku ku ku mu gis loola tax mu wacc ko moo tax ba ko sayyidat Aisha radiyallahu anha bi ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam umu déedéet sayyidat Aisha moo nettali euh, qissa maanaam moo nettali genre lépp la maanaam moo ko nettali ba ko nettalee nag ba pare Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko. ana ana daan ni ko ana bi makaani abi zara min ummi zara man wala boog anta bi an anti bi makaanati ibn zara ummu zara mi abi zara ghayra anni la utalliquk maanaam man yow maanaam fi ma toll ak yow mi ngi mel ni fi ummu zara meloo nag abu zara sauf que man duma la wàcc mu ne ko nag mu ne ko déedéet anta xayrun min abi xayrun minni min abi zar li ummi zar maanaam yow yaa yow ni nga mel ci man kay moo gën mu ni ummu zar ni abu zar meloon ci ummu zar maanaam euh, kon loolu euh, hadith boobu nag mi ngi ci ñaari sahih waaye imaam euh, waaye Hisham ibnu Urwa bii rek moom moo ko yëkkati rahimahullahu taala maanaam moom moo ko jokkale ci càllale gu dëgër mu ne an abiihi mu jële ko ci baayam mooy baayam di Urwa ibnu Zubayr ibnu Awwaam ibnu Xuwaylid radiyallahu taala anhum an anhuma maanaam moom moom it daakantalam nekkoon Abu Abdullah moom mi ngi gane adduna ñaar fukkeelu at ak ñeent ginnaaw gàddaa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna tamit juróom-ñeent fukki at ak ñeent maanaam mooy quatre-vingt-quatorzième année bi ginnaaw gàddaa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom itam waa madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mu ne an Zaynab bint Abi Salama maanaam euh, hadith bi bi ca kitaabul ci kitaabul ilm biñ fi yegg biñ ci tollee parce que indi woon na ko ci kitaabul ilm maanaam an Zaynab bint ummi salama la la ko melale woon fii nag mu ne an Zaynab bint abi salama te abu salama te moom mooy Abdullah ibn Abdul Asad euh, ibn euh, Hilal ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum euh, radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom moo dencoon sayyidat ummu salama radiyallahu ummu salama radiyallahu ta'ala anha moo tax moom moo nekkoon boroom këru ummu salama radiyallahu moo tax Zeynab bi muy Zeynab bint abi salama radiyallahu anha moom rabiba la ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam moom mooy doomu jiitlim la euh, radiyallahu taala moom sahaab yi la boo xamante ne bu màgg la radiyallahu taala anha euh, mi ngi génn adduna ci soixante-treizième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam muy jëmmi at bi Abdullah ibn Zubair ibnu al-Awwam ta'ala anha adduna moom mu jëlee euh, moom sayyidatu euh, Zeynab euh, boobu noonu radiyallahu ta'ala anha moom moom tam saxaaba la radiyallahu ta'ala anha mu an ummu salama te moom mooy ummul mu'minina di soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam Hind bint abi umayyata al makhzumiyya radiyallahu ta'ala anha maanaam moom moom dàkkantalam la gën a siiwee moy ummu salama radiyallahu ta'ala anha moom mi ngi génn adduna ci soixante et unième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa ah, moom mooy ci mujjee génn adduna ci soxna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ki ci njëkk génn adduna ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sayyidat Zaynab bint Jahsh radiyallahu ta'ala anha amma ki ci mujjee génn adduna moom mooy sayyidat Ummu Salama bi radiyallahu taala anha wa ardaha hmm. euh, moom euh, sayyidat ummu salama radiyallahu anha mooy ci gën a bëri tamit lu mu soloo ci ay xadis ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci soxna yenente bi ginnaaw sayyidat Aisha radiyallahu anha ndax sayyidat Aisha moom deux mille deux cent dix xadis la am hmm. moom sayyidat ummu salama radiyallahu taala anha euh, ci bu ñu xoolee ci musnad Baqi ibn Makhlad bi rahimahullahu taala am na ci trois cent soixante-dix-huit xadis yoo xamante ne treize xadis yi muttafaqun alayhi la maanaam imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo imam al-Bukhari y wéetoo na ci ñetti xadis amma imaamu Muslim wéetoo na ci fukki xadis ak ñett uh, am uh, imam az-Zahabi rahimahullah moom ci musnadam indi na ci ba trois cent quatre-vingts xadis maanaam mooy yokk na ci ñett uh, li nga xamante ne nag moom moo nekk ci Tuhfatul Ashraf mooy bu imam al-Hafiz al-Mizzi cent cinquante-huit xadis la tollool hmm. euh, rahimahullahu taala waaye kon dinañ gis daal ne fukki xadis ak ñett yoo xamante ne ñoom muttafaqun alayhi la imam al-Bukhari y wéetoo na ci ñett imam Muslim wéetoo tamit ci fukk ak ñett maanaam te euh, euh, loolu musnadu Baqi ibn Makhlad léeg-léeg dañ koy joxe référence ci ñi ñi ñii ñu ci ay xadis naan maanaam diw ci musnadu Baqi ibn Makhlad am na ci nangame xadis waaye musnad la boo xam te ne dafa riir maanaam amatuñ ko ñun euh, ngir ne mooy bokk na ci perte yi gën a mag bi nga xamante ne moom bi bi bi gaa yi duggee Andalus bi tubaab yi duggee Andalus ba ba ba rajaxe ko maanaam euh, perte ndax bibliothèque yi gis nga euh, loolu bokk na ci li ñuy gën a def mooy noonu l'islam yi ñaare mooy surtout monde occidental loolu dafa bokk seen foofu doxalin bu ñu dukkee ci dëkk li ñuy njëkk a def mooy bibliothèque bi la ñuy njëkk a taal comme ni ñu def Bagdad 2003 bi ñu demee. biñ duggee liñ njëkk a def mooy bibliothèque bi lañ njëkk a taal euh, loolu nag euh, mooy ne parce que dafa bokk ci objectif yi moom mooy culture bi dañ maanaam nit ñi ni ñuy xalaate ak seen xam-xam bi ñu dencoon ak yooyu yëpp loolu na na na effacé wu su ko defee ñun ñu mën a indi suñu culture bopp maanaam loolu dafa bokk ci stratégie yi loolu nag moom moo dal euh, maanaam jullit ñi ci Andalousie ba nga xamante ne après ginnaaw boo xoolee Andalousie daanaka boo xoolee ñun ñëpp ay dëkk turu dëkk yi rek boo ko xoolee ay dëkk yi dëkk turu arab la consonance arab la waaye euh, doo daanaka doo fa gisati lenn luy jeexital luy wane ni fii ay jullit mos nañ fii dëkk ba ci tur yi turu nit ñi sax dañuy tere ku fa tudd tur woo xamante ne day am turu jullit maanaam ñoom loola lañ defal léegi nag xëy na dina tane léegi ci jamono yu mujj yi. Mm-hmm. waaye euh, moo tax bañ demee lakk nag bibliothèque ya fekk nag musnad Baqi ibn Makhlad mooy musnad bi gën a rëy ci àdduna bi moo tax introduction bi rek lañu am te introduction boobu moom la al imam ibn Hazm rahimahullah ci lay définir ne maanaam ci lay waxee ne ah waaw diw de ci musnad bi am na ci nangami euh, nangami xadiis ak yu mel noonu mm-hmm. waaw mais musnad boobu moo gën a rëy sax musnad imam Ahmad musnad imam ahmad environ quarante mille xadis la boobu musnad ëppul na ko fuuf di dem waaye fi mu amatuñ ko ngir loolu ngir lu mel noonu rek yoon nañu yàlla euh, kon moom euh, um, mu ne an ummu salama xadis bi kon maanaam muy ummul mu'minina di nday way di nday way gëm ñi radiyallahu ta'ala anha Euh, hadith bi dañu gis ne kon bokk na ci li mu ràññee ko mooy waa Madinatu Munawwara ala saakini afdalu salaatu salaam ñoo ko solo mhm. mooy li ko dalee ci imaamu Malik de Abdullah ibn Yusuf moom Tinnisi la Misri la mhm. waa Égypte la waaye euh, nekkoon na Madinatu Munawwara mhm. maanaam dëkkoon na fa kon dañu gis ne kon waa Madinatu Munawwara la ñoo ko solo ala saakini afdalu salaatu wa salaam euh, anna moom ne Sayyidatu Ummu Salama beneen bi ci des moom mooy doom ju jigéen solo na ko ci doom. Euh, niki noonu euh, euh, niki niki noonu baay solo na ko tamit ci doom maanaam doom solo na ko ci baay doom ju jigéen solo ko ci ndey maanaam mooy Zeynab bint um Abi Salama radiyallahu anha di doomu sayyidat Umm Salama niki noonu Urwata Hisham ibn Urwa moom solo na ko ci Urwata ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anil jami' moom kon mu ne an mu ne moom nee na jaa dikk na Umm Sulaym moom mooy yaayu sayyidina sayyidina anas radiyallahu ta'ala anhu soxna sayyidina abu talha ah, muy zayd ibn sahl radiyallahu ta'ala al-ansari radiyallahu ta'ala anhu ah, sayyidat ummu sulaym mu ne imra'atu di soxna abu talha radiyallahu ta'ala anha di ila rasulillahi ñëw ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa loolu dañ ci jàngee jigéen ji bu fekkente ne dafa am lu mu soxla ci ay aajoy diineem wala boog ay aajo yoo xamante ne yu am maanaam yu diine daganal la loolu moom mën naa jóg génn dem doxali ko boppam maanaam du aajowoo mu naan borom këram fokk borom kër gi génn wala doomam bu góor mooy génn wala ñeneen maanaam moom jigéen ji ci jëmmi boppam mën naa génn dem doxali ci boppam soxla yooya mm-hmm. loolu maanaam euh, lii da koy wane ndax maanaam génn gi mu génn Euh, dem ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te ñu woon kër mooy ne kon romb na mbedd mi dem na et cetera euh, fa qaalat mu ne ko ya rasulallah e ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu tamit dañ ciy jàngee ne maanaam laaj bi moom mën na koo laajal boppam c'est-à-dire que jigéen ji bu amee lu mu mën a laaj ab borom xam-xam moom ci jëmmi boppam mën naa yit mën naa jël xam maanaam laaj laaj bi moom ci jëmmi boppam maanaam soxlawul mu naan keneen dana ko laaj ak mbir lu mu mën a doon maanaam donte dafa aju ci yi nga xamante ne ñaare dañuy faral di am kersa ci di ko laaj loolu moo tax mu ne ko ya rasulallah i ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna allah li wér boobu mooy buur yàlla laa yastahi du kersa woo min al xaq ci dëgg comme ni nga xam ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa taala waxee ne inna allah laa yastahi min al xaq na ko buur yàlla moom duy kersa woo ci dëgg loolu nag euh, kon mu nekk loo xamante ne daf koo teg ngir wax rek ne diine amul kersa ci bu fekkente ne Euh, dañ dañoo war a waxtaan ci wàllu diine wala boog dañoo war a am ay mbir yu ñu war a leeral ci masalay diine loolu kersa du ko du ci waru cee am ba tax dëgg gi maanaam wala boog ba tax àtte bi duñ ko xam loolu la baat boobu di tekki waaye tekkiwul ne waxal lu la neex ngir ne amul kersa déedéet li muy tekki mooy kersa waruñoo yóbbee ci ñu bañ a xam bii lan la loolu la baat bi di tekki te loolu kon ñaar yooyu wuute nañ mu ne nag. léegi loolu daf koo lay taayale loolu tamit dañ ci xamee ni bu fekkente ne da ngaa am loo xamante ne euh, da nga bëgg laaj wala boog mu am mbir moo xamante ne da nga bëgg a wax te nga jàpp ne xëy na lii kat lu ñuy war a seet sa woo wala boog mu am justificatif daal bu mu laaj wala bokk incompréhension mën na cee am nga jiital kaddu goo xamante ne daf lay day day tax mbir mi ñu xam ne ah euh, waaw lii daal xam nañ léegi comprendre nañ ne lii moo tax muy waxee nii wala lii moo tax lii boobaa loolu maanaam ñu lay taayale wax ji loolu tamit dafay daal di am solo maanaam comme ni ko sa mbokk yi di wax maanaam ñu solo yi wax ji mbubb maanaam loolu de dañ mata bàyyi xel mu ne xal ndax alal mar'ati tegu na ci kaw loosu jigéen ji min ghuslin ci gennu cangaay maanaam mooy ndax am na genn xeetu cangaay guy war ci kaw jigéen isa bu fekkente ne hiya moom ixtalamat dafa gént lii nag moom moo tax imam al Bukhari rahimahullahu taala indi ko ci buntu bi maanaam indi xadis bii ci buntu bii ndax atte bi nga xam ndax laaj bi nga xamante ne moom moo ci am ak tontu bi nga xamante ne moom la ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di tontu mu ne ko fa maanaam kon jigéen ndax dana am cangaay gu ko war waaw wala déet su fekkente ne moom dafa lan dafa gént gént gi nag moom mooy di gént kon nekk ak borom këram loolu moom moo tax comme ci beneen riwaaya iza ra'at iza ra'at anna zawjaha yujami'uha maanaam bu gisee nii borom këram mi ngi eh, jaxasoo ak moom maanaam kon bu boobaa loolu tamit beneen riwaaya la boo xam ne bu mat a bàyyi xel la ngir ne jigéen eh, ndax li nga xam ne moom la ñu baaxoo moo tax ci jeexitalu xadiis bi ci riwaaya yu yeneen yi eh, da nga ciy gis rawatina yi nekk ci saxeexu imaamu muslim rahimahullah da nga ciy gis sayyidat Aisha radiyallahu anha ak sayyidat ummu salama moom fekkee woon na mbir mi dañoo fa taf seen seen seen seen seen seen bët yi daan ne eh, yow eh, fadaxti nisaa yow de eh, wuññi nga awra yi jigéen ñi maanaam mooy vraiment sutura gi jigéen ñi amoon yëpp fi mu wuñ ni nga ko maanaam sutura xaawi nga seen sutura mu ne ndax yow lii naka nga ko mën a waxee maanaam taribat yadak maanaam ndax ndax ndax jigéen dana mën a gént maanaam ndax jigéen dana gént loolu lañ laaj maanaam nga gis ne sayyidat Aisha radiyallahu anha moom question bi mu am mooy ndax moom jigéen dina génn sayyidat Ummu Salama radiyallahu anha moom laajul loolu moom daf ni ko rek euh, xaw yi nga suturé jigéen yépp way moom nag euh, sayyidat Aisha radiyallahu anha ndax jigéen moom dana gént sax maanaam loolu amaan na li ci xamee moom mooy ne du ñëpp ñooy gént comme ni nga xamante ne tamit góor ñi du góor ñëpp ay gént waaye li ëpp ci góor ñi dañuy gént waaye tamit daan ci xame ne li ëpp ci jigéen ñi la fait mu ne ko xaw yi nga suturé jigéen ñi mooy ne jigéen ñi ñaare du ñuy faral di eh, wax ne ñoom mos na dañuy gént euh, waaye léeg-léeg it dafa fekk ne effectivement jigéen ñi lu ci ëpp ci ñoom amaan na duñu gént wala boog bu fekkente ne dañuy gént comme seen borom kër yi la ñuy gént comme ni nga xam ne loolu mooy li jaaru tamit ci góor bu dee day gént maanaam soxnaam lay gént waaye saa yoo xamante ne yaa ngi gént keneen ku bokkut ak sa soxna wala nga gént jigéen ji gént keneen ku bokkut ak borom këram ñaare loolu ay rab la maanaam nit ku normal maanaam buy gént te mu normal du gént keneen ku bokkut ak soxnaam niki noonu bu dee soxna si du gént keneen ku bokkut ak boroom këram su fekkee fekkente ne gént te keneen ku bokkut ak boroom këram rek mooy rab la loolu ñaare noonu lay demee voilà ba mu def su fekkente ne dafa am benn maanaam bu ci bu ci làqatu boo xam ne dafa gën a kawe loolu yépp masalan Euh, ki nga xamante ne dafa gént nekk maanaam di di di di jaxasoo ak ak yaayam bi ko jur maanaam loolu mu dem tiit dem nettali ko waaye boroom waaye nitu yàlla bi dañu ko ah loolu li muy tekki mooy da ngay daal di aji màkka loolu lay tekki ndax joggi gi ngay joggi sa tànk ci kaw euh, ni maanaam comme ni say ni ndey ji amee xorma noonu la kaaba gi maanaam ak néegu yàlla bi amee xor ma googu nag maanaam joggi gi ngay joggi ci kaw suuf soosu loolu la loolu lay tekki maanaam gént googu maanaam loolu lañ ci jublu maanaam ne ba mu des mbir mi am beneen maanaam boo xam ne dafa gën a kawe loolu yépp waaye euh, kon loolu moom mooy euh, lii nga xam ne moom moo aju ci wàllu gént yooyu waaye am ma di gént nii rek di gént di see koo xamante ne xamu ko wala boog léeg-léeg jinne yi dinañ koy di def maanaam rab yi di ñëw di feeñu ay jigéen di leen feeñu di bëgg jota jaxasoo ak ñoom mais dañ koy feeñoo ci melaw kilifa boo xam ne ñoom dañ koo wekk wala dañ koo naw wala boog duñ koy rus wala yu mel noonu wala boog melo koo xamante ne keneen la loolu yëpp ay rab la voilà mais jigéen buy gént day gént maanaam buy gént borom këram lay gént ki noonu góor loolu moom mooy li nga xamante ne moom lay wane rawatina bu dee gént gi day répété wu suy répété wu rek même bu dee góor muy répété wu muy gént ay jigéen jigéen ju bokku ci soxnaam mu bari lu gént loolu li muy tekki mooy manam su loolu li muy tekki moom mooy ne euh, dafa am rab bu ko topp faaw mu daal di gaaw jub ci loolu voilà surtout maintenant bu dee bu dee day espacé nag boobaa loolu ça se comprend mais bu dee du espacé et euh, presque tout le temps même bi la loolu mooy li muy tekki mooy am na rab bu ko topp euh, dégg nga kon loolu maanaam rab boo xam ne jàpp na ni moom soxna yi soxna waaju la mm-hmm. voilà Euh, dégg nga mu ne kon nag euh, euh, moo tax bii nga xamante ne moom la wax loolu fa qaala mu wax ko rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam naam waawaaw idaara at su fekkente ne gis na almaa ndox maanaam ndox mii nag li nga xamante ne moom la ci nam moom mooy ndoxum maniyu moom la ci jublu waaye boobu lool moom moo tax tamit ñu bari lii tamit benn mbir la boo xamante ne baat bii day tontu ñi nga xamante ne dañoo jàpp ci boroom xam-xam yi Euh, du man yu bi du génn jamais maanaam ni ñu xamee ni man yu bi yëngatu na rek mooy bànneex bi muy amee loolu loolu nag demewut noonu ngir ne man yu bi dina génn euh, te lii xadis bii da koy tontu ndax bu fekkoonte ne man yu bi du génn mukk ba ci biti euh, wax ji du am sens maanaam wax ji du am du am du sens mm-hmm. te léegi nag moo tax man yu bi nga xam ne moom mooy man yu jigéen loolu waxoon nañ ko ne day nekk loo xam ne day jaune te day day day day day day wal day day jaune te day wal wuute nag man yu góor bi nga xamante ne day tal te day weex loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom moo wuutale ñaari xeeti man yu yooyu beneen bi ci des moom mooy ne kon att yi nga xam ne ñoom ñoo ci aju mooy su fekkente ne ji eh, nit ki dafa gént te te gisul man yu bu boobaa kon li muy tekki moom mooy loolu mooy mafhumul muxaalafa mm. maanaam li ñu déggee ci wax ji mooy su dee gis na Euh, man maniyu bi maanaam gis na ndox mi loolu mooy li muy teg moom mooy day euh, day day day sangu cangaayal farata waaye su fekkente ne loolu li muy teg mooy kon su ko gisul du sangu cangaayal farata loolu moom mooy kon benn acte bi te loolu góor ak jigéen ñoo ci yem góor ak jigéen ñoo ci yem euh, ñaareel bi ci des moom mooy ne su fekkente ne léegi nit ki dafa gént maanaam nit ki dafa dafa dafa gis lu tooy ci yéreem te xamul kañ la tooy ci yéreem loolu nan lay def bu boobaa dañuy nattale su fekkente ne euh, loolu euh, yére boobu sol so maanaam jotewu fi ak soxnaam ci diggante bi parce que loolu tamit dafa mat a bàyyi xel maanaam jotewu fi ak soxnaam te sol yéere boobu bu boobaa euh, dañuy xool nelaw yi mu mujjee nelaw ci nelaw yi mu mujjee nelaw ci lañ koy natt maanaam tey su fekkente ne dafa nelaw maanaam diggante Euh, maanaam balaa fajar bi mu yeewu bi mu yeewoo mu fekk yére boobu la soloon mu daal di yeewu ci fajar gi euh, julli euh, daal di toog sikar ay sikaram nangam dem doxi soxlaam ba tàkku ba tisbaar bi tisbaar jotee mu mu julliwaat waaye nelawul ci diggante bi ba tey ba tàkkusaan bi jot mu xool gis ni e am na lu tooy ci sama yére bi waaye tooy googu faw mu nekk ndox muy jañu maanaam fokk mu yor meloy ndox bi nga xamante ne moom mooy ndoxu mën yu maanaam tooy tooy kese kese kese taxul ñuy wax faw ñu mën koo ràññee melale ko ci meloy mën yu bu boobaa nag euh, wala boog mu am ci dut bu foor maanaam ngir ne léeg-léeg mën yu bi nii ñu wax ne noonu lay mel dafa nekk loo xam ne léeg-léeg mën na yor beneen melo mais bëriwul léeg-léeg mën naa xaw a ndoxe masalan mën naa bañ a nekk lu tal tal tal tal weex tal tal léeg-léeg mu xaw a ndoxee tuuti loolu tamit léeg-léeg mën naa ame kon bu boobaa su ko gisee daal moom ba mën koo xàmmee ni ndox mii moom lii la bu boobaa ci lay daal di sangoo cangaayal farata bu boobaa nag day daal di nattale nelaw yi mujjee nelaw te moom mooy jullik fajar laataa muy julli jullik fajar bu boobaa day daal di sangu cangaayal farata daal di fay suba fay tisbaar bi noonu la mbir mi di demee amma su fekkente ne euh, te loolu yëpp daf koy def feek mbir mi euh, maanaam euh, loolu matul juróomi waxtu bu demee ba mat juróomi waxtu maanaam mooy waxtu wi dellu si waat bu boobaa du du fay gi dootul nekkati ci ordre maanaam dootul soxlaate muy nekk ci benn ordre mais feek matul juróomi waxtu fay gi day nekk ci benn ordre mm-hmm. léegi su fekkente ne dafa dafa julli waaw léegi su fekkente ne masalan euh, dafa dafa julli euh, wala boog dafa dafa julli tisbaar mm-hmm. daal di tëdd nelaw yeewu ci tàkku saan gi doog a ndox moomu bu boobaa tamit ci lay doog a jàppee ni kon ne gannaaw julli tisbaar gi ci la mbir mi amee mm-hmm. voilà maanaam kon ci nelaw yi mujjee nelaw rek ci la koy natte loolu moom mooy kon ci wàllu àtte boobu loolu tamit mooy sous condition que euh, yére bi tamit moom rek a koy sol su fekkente ne yére bi ñeneen ñu bari dañ koy sol bu boobaa àtte boobu day day day daal di maam day daal di tegu ci ki ko mujjee nelaw ci ki ci ki ko mujjee sol nelaw ci ci kooku lay lay lay daal di tegu mm-hmm. voilà maanaam ak yeneen xeet tekkantal yoo xamante ne yaakaar naa gisoon nañ ko ci kitaabul wudu'i walillahi alhamdu wal minna bokk na ci li nga xamante ne tamit moom la ñuy xamee ci euh, hadith bi moom mooy ne ndox euh, mooy ne euh, dañoo tuddee almaa'u ndox maanaam man nii dañ koy tuddee ndox mm-hmm. maanaam comme fii nga xamante ne moom la wax comme li alqur'anu min ma'in dafiq waaye moo tax maa u um fii mooy al maa u um, moo tax mu ne innamal maa u um minal maa loolu tam ci beneen xadiis la bu sayyidat Aisha bi radiyallahu anha ne ndox moom ndox rek moo koy waral maanaam mooy ndoxum cangaay mm-hmm. innamal maa u li am ba des mooy ndoxum cangaay mooy cangaayal faata minal maa i day ndox mi nga xamante ne moom mooy euh, ndox mi nga xamante ne moom mooy maniyu mm-hmm. maanaam kon euh, loolu mooy nit ki su géntee am maa li nga xamante ne moo ci tegu nag des ci àtte bi dinañ ko ci buntu bi mujj insha allahu taala hmm. euh, kon euh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon indi woon na ko ci hadith numéro 130 comme niñ ko waxe woon ci kitaabul ilm hmm. indi dina ko indiwaat insha allahu taala ci hadith numéro 3328 ak 6091 ak 6121 euh, imaamu Malik ci moom la ko jëlee ci càllale gi moom ci hadith ci mu euh, Muwatta am mi ngi ko indi xadis numéro cent vingt huit imam Muslim indi na ko xadis numéro euh, trois cent treize imam euh, At-Tirmidhi rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro cent vingt deux imam an indi na ko xadis numéro cent quatre vingt dix sept imam Ahmad imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro six cent imam Ahmad Ibn Hanbal indi na ko xadis numéro vingt six mille cinq cent trois vingt cinq mille cinq cent soixante dix neuf vingt-six mille six cent treize ak vingt-six mille six cent trente et kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñépp solo nañ ko ba mu des imam Abu Dawud rahimahu rahmatullahi ala al-jamii' mu ne baabu baabu araqil junubi wa anna al la yajnub ya la yanjus la yanjus baabu araqil junubi wa anna al muslima la yanjus maanaam baabu buntu araqil junubi ñàkk aji am janaaba ji wa anna te li wér ma al muslimu al bi moom laa yanjus du sobewu maanaam da ngay gis ne xadis bi maanaam waxul fii al mu'min waaye al muslima la wax maanaam mooy jullit bi te ci xadis bi nga xam ne moom la indi mooy xadis sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu taala an dafa indi ci riwaay ñu ci wax ne al mu'minu la waaye euh, dafa fekk ne am na xadis sayyidina Salman al Farisi radiyallahu taala bu nekk ci saxiixu imaamu muslim moom la foofu dafa wax ne al muslim la jëfandikoo baatu al muslimu la yanjus maanaam euh, ne jullit bi du nekk sobe euh, kon fii xadis bi dafay wax ne maanaam wala ba bunt bi daf ci leeral ne maanaam ne ki amee janaaba comme que moom du sobewu maanaam kon moom bu ñaqee ñaq boobu du sobewu te kon bu boobaa bu solee yére yére yooyu mu sol euh, même bu fekkente ne yére yooyu dafa amee janaaba mu sol yére bi fekk jamono jamuy am janaaba yére boobu la soloon mu ñaq ci biir ak yu mel noonu yépp loola garaawul amul dara lu ci aay naka noonu tuflitam ak xaaxtandikoom ak ñandaxitam ak yeneen ak rangooñam ak yooyu yépp amul benn problème te yooyu yëpp du ñu nekk loo xamante ne lu sobewu la maanaam ngir ne moom ci jëmmi boppam du nekk sobe loolu kon moom mooy li nga xam ne moom mooy li ci am beneen bi ci def moom mooy mafhum bi te loolu insha allahu taala danañu ko gis ndax hadith bi ndax wax ji am na mafhum waaw wala déet loolu danañ ko gis insha allahu taala mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana Ali ibn Abdullah te moom mooy ibn al Madini rahimahullahu taala moom waa Basra di sëriñu imam al-Bukhari rahimahullahu taala mooy Abul Hasan euh, as-Sa'di rahimahu mawlaahum al-Basri moom mi ngi gane adduna cent soixante et unième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna deux cent trente-quatrième bi sallallahu alayhi wa alihi imam al-Bukhari imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i rek ñoom ñoo solo ci moom amma imaamu Muslim ak imam Ibn Maaja rahmatullahi alayhi ñoom solo wuñu ci moom kon euh, moom mu ne mu ne qaala haddathana Yahya te moom mooy Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan rahimahullahu taala imam boobu nga xam ne hafiz la comme ni nga xam ne noonu la euh, moom noonu la mooy mooy ci jommaloon euh, Sufyan as-Sawri rahimahullah ah Euh, moom moo ko jommaloon rahimahullahu taala euh, moom Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullah mi ngi génn adduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna deux cent quarantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallam mu ne qaala haddathana Humayd te moom mooy at-Tawil rahimahullah Humayd ibn Abi Humayd at-Tawil moom it waa Basra la rahimahullahu taala Euh, moom dañ koy wax ak taw yi mais nekkul ku njool maanaam euh, loolu tamit mat naa bàyyi xel comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon te bañ ko njëkkee gis ci kitaabul iman mais mm-hmm. ah, Humayd at-Tawil nekkutoon ku njool mu ne abu moom ñu ko dàqantala mooy abu Ubayda wala abu Abid al al-Khuzaa'i al-Basri rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna cent quarante-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Bakr te moom mooy Bakr ibn Abdullah ibn Amr euh, al-Basri al-Mutari rahimahullahu ta'ala ah, moom dàkkantalam tamit nekk Abu Abdullah moom mi ngi gane ah, adduna ah, ci cent huitième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy Abu Abdullah al-Muzani al rahimahullah moom it waa Basra la ñoom ñii li ko dal ci Yahya ibn Sa'id al ak Humayd at-Tawil ak Bakr bi euh, Abu Abdullah al rahimahullah ñoom ñii ñëpp waa ashaabu kutubu sitta solo nañ seen ay xadis mu ne an Abi te moom mooy euh, mooy Nufay' as rahimahullah mu gën a siiwee ci Abu Rafi' muy kunyaam moom euh, jaam la boo xam te Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu moom moo ko goreel mu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gën a màgg ci taabi'i euh, radiyallahu taala anhum bokk ci seen borom xam-xam yu mag yi waaye fekkee na jamonoy jaahiliyya gi euh, moom moom Nufay bi nga xam ne moom mooy Abu Rafi' rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi Euh, wasallam euh, nekkoon koo xam ne dafa takkoo woon ak sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu euh, moom mi ngi kon moom it ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mun an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman ibn sakhr ad-dawsi radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi moom mooy saxaaba bi ëpp li mu soloo ay xadiis ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme niñ ko xamee ne cinq mille trois cent soixante-quatorze xadis ah, la solo nga xamante ne 326 ñoom ñooy muttafaqun alayhi comme ni nga xam ne noonu lañ ko euh, gise woon imam al-Bukhari wéetoo na ci 93 xadis amma imam Muslim wéetoo na ci 98 xadis euh, ci musnadu imam Ahmad ibn Hanbal 3870 xadis la ci am ci musnad Baqi ibn Makhlad biñ doon wax léegi rahimahullah ci la am 5374 xadis yooyu maanaam ci lañ ko nattee hmm. euh, rahimahullahu ta'ala Euh, moom euh, kon Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala ñu ngi génn àdduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tuuboon bisub Xaybar ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñetti at jàpp ñeenti at maanaam ñetti at la yu mat sëkk la ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ak bor di borom jaloore yu mag di borom gëneel yu kawe radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna mu ne anna nabiyya naka Yonent sallallahu alayhi wa sallam a dajenak moom fii ba'd ci lenn ci tariqil madina ci yoonu man na madinatul munawwara ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam wa huwa fekk moom junubun dafa amee janaaba kon li nga xamante ne moom lañ ci xamee moom mooy ne ci amee janaaba mën nay dox ay soxlaam maanaam euh, di dem ak dikk loolu nag ak maanaam euh, caw la ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy wax ne Euh, dañuy wax ne waaw loolu ku ko def rëbb mu yàlla day dal sa kaw wala bokk malaaka yi dañ lay rëbb ba keroog nangam ak nangam ba keroog ngay sangu loolu day nangam day dindi barke day indi nang xeetu wax ju nekk gaaf gu ne ñu teg ko ci kaw nit ki am janaaba te sanguwul farata mu nelaw wala mu dem doxi ji ay soxlaam loolu yëpp dara amu ci maanaam te lii daf koy tegtale te firnde la goo xamante ne gu leera a leer a leer la euh, dégg nga mu ne kon fan xanastu ma daa di rocceeku dégg nga loolu la mu ne ma daa rocceeku am na tamit fi nga xamante ne daf ni fan tajastu ma daa di jàpp ne damaa sobewu am na ci beneen riwaay mu ne fan bajastu ma daa di jañu maanaam mooy ni mu rocceeku ni mu dawee dafa gaaw maanaam euh, dégg nga euh, Euh, maanaam am na ay euh, fan fantajastu euh, yooyu tamit am na maanaam yooyu yëpp day tegtale benn jëmmi mbir mooy dafa ko gis ak fan janastu ma daal di fan janastu ma jàppee ni damaa sobewu ma daal di sama kaw ne damaa sobewu maanaam yooyu yëpp ay riwaayaat la yoo xamante ne am nañu te ñoom ñii yi ñu ngi ci Sahih ak ci sunan yi mu ne kon nag ma fan taxastu fan fan xanastu ma daal di dégg nga min ci moom fa zahaba dégg nga mu mu daa na dégg nga fa zahaba mu daa di dem faxtasala mu daa di raxasu mu daa di sangu maanaam kan loolu bokk na tamit ci liñ ci xamee mooy teggin yi nga xamante ne moom lañ maanaam moom lañ war a am ci diggante suñu diggante ak boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim maanaam ne bu ñu nangu di jotaayoo ak ñoom fekk dañoo nekk ci xaal boo xamante ne xaal boobu du xaal bu gërëmu moo xam ci biir moo xam ci biti maanaam lu deme nekk euh, amee janaaba ba pare ñëw di jotaayoo ak ñoom wala boog amee ñàkk njàpp ba pare di jotaayoo ak ñoom ak yu demee noonu loolu moom moo tax euh, jotaayu hadith yi moo yéen a ngi koy fàttaliku gisoon nañ ko euh, ne maanaam nekk yor njàpp yor lapp daf ci dafa bokk ci teggin yi naka noonu beneen bi ci des moom mooy du ci xaal boo xamante ne xaal bu bon la tamit maanaam xattaa ci sa biir. maanaam moom mooy euh, nit ki buy dugg ci jotaayu borom xam-xam yi wala jotaayu nitu yàlla yi bokk na ci teggin yi nga xam ne moom la war a amee moom mooy mu génne ci xolam wala xalaatam lépp lu ñaaw mu jàpp ne bu toogee ci seen jotaay xadara boobu xadara yàlla la moo tax waru ci xalaat leneen lu bokkut ak lu ñaaw wala leneen lu bokkut ak lu jëmul ci wàllu yàlla loolu Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu te bi mu dalee ak Seydina Salman radiyallahu anhu jëmmi jëf ji la jëf. maanaam kon loolu benn loolu lañ ci xame maanaam mu daal di dem kon daal di sangu cangaayal farata waaye loolu nag mooy ne julli jotagu toon ngir ne bu julli jotoon kon loolu du mën a ne maanaam loolu du mën a nekk ah amma e, mu ne summa topp nag jaa mu daal di dikk fa qaala mu ne ay na kunta maanaam ba mu demee nag ba daal di dellu si waat loolu tamit bokk na ci liñ ci xame mooy boo doxalee ak nitu yàlla bi wala sëriñ bi wala borom xam-xam bi doxalin woo xamante ne xëy na jàpp nga ne moom de dina ne mais lan moo xew lii maanaam nee daal am na ay question yu mu war a posé wu li nga xamante ne moom mooy teggin mooy dem interpeller ko ci lool maanaam demaat fekkaat ko fa mu ne nga waxtaan ci ak moom moo loolu moom moo tax ginnaaw bi Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu defee loolu ba pare dafa dellu siwaat ci saasi daa di maanaam dem sangu ji daa di ñëw nag ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala nee na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ayna kunta ana fan nga nekk yaa aba hurayra maanaam fan nga nekkoon yaa aba hurayra yow abu hurayrata radiyallahu taala anhu loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy jànge tamit moom mooy ne borom xam-xam bi wala nitu yàlla bi borom sëriñ bi bu fekkente ne dafa am kenn ci ndongo yi wala kenn ci e, ñi muy àndal mu nekk koo xamante ne e, dafa def loo xamante ne moom xamul lan la war na koo mën a laaj lii lu mu doon bu ko defee mu wax ko ko bu fekkente ne tamit dafa am lu mu riiri ci ay atte mu daal di koy laaj lu tax mu doxalee nii bu ko ko expliquer mu daal di koy xamal li nga xamante ne mooy li jub ci atte yi biir mooma maanaam loolu ak teggin yi nga xamante ne moom la laaj loolu tamit dafa bokk ci responsabilité wu ki nga xamante ne mooy boroom xam-xam bi wala nit yàlla bi wala sëriñ bi mm-hmm. loolu mu ne xaala mu bokk na tamit ci liñ ciy jànge moom mooy ne bu fekkente ne Euh, ta euh, euh, maanaam ne mën naa woowee nit maanaam ab dàkkantalam ndax Abu la Hurayra radiyallahu ta'ala moom du turam waaye dàkkantalam da ci siiw ba nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom loolu la ko daan woowee moom tax ni ma dëkk ci anam goo xamante ne léegi ñëpp loolu lañu koy woowee ba turam dafa réer mm-hmm. maanaam borom xam-xam yi dañuy wuute ci lan moom mooy turam. rahimahullah radiyallahu taala anhu maanaam te loolu li ko waral mooy ne kon denn mënef naa dàq woowee nit ab dàqantalam mm-hmm. loolu tamit wala boog ab titre bu mu amee ba loolu tamit maanaam lu lu lu dugg ci yoonu sunna la bu mm-hmm. ne qaala maam sayyidna abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu tontu ko ne ko kuntu dama nekkoon junuban di amee janaaba mm-hmm. maanaam damaa amee woon janaaba fa karahtu fa karihtu ma daal di sip an ujaalisaka ci ma jotaayoo ak yow wa ana fekk man ala ghayri tahaara maanaam ala nekk naa ci kaw loo xam ne ghayri wuute nag tahaaratin ak laab maanaam kon lool moom mooy li nga xamante ne moom la wax comme li nga xam ne noonu lañ ko waxee léegi loolu day tegtale ne euh, jotaayoo ak maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci sahaaba yi radiyallahu anhum ni ki noonu jotaayoo ak boroom xam-xam yi naka noonu ak nitu yàlla yi dafa laaj maanaam ci bokk na ci teggi ñi donte du Euh, maanaam dafa laaj teggin dafa laaj ay euh, euh, maanaam laab maanaam te laab googu ñaari laab yëpp la laaj mooy laabu biir ak laabu biti loolu moom mu ne kon loolu moom mooy li nga xam ne moom moo tax te loolu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci jëmmi boppam doxale na noonu mm. am muy mu ne muy muy jàpp am mu wala mu taxaw am ku ko nuyu mu jàpp ba pare jeexal jàpp bi ba pare doog koo fay mais karitu an azkura allah wa ana ala ghayri tahara damaa sib nekk di tudd yàlla maanaam bugguma woon di tudd yàlla fekk damaa nekk koo xamante ne nekkuma ci laab maanaam te loolu noonu ngir ne euh, amma nag dagan gi loola dagan li koy leeral mooy hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu anha bi nekk ci sahih imaamu muslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kaana kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru allaha ala kulli ahyaanihi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan tudd yàlla fekk ci xaal bu mu mën a doon maanaam ci jamono yëpp te lool kon mooy wane ni mën naa am bañ a am njàpp wala lool ba pare di tudd yàlla waaye alquran moom la ñuy tere comme ni nga xamante ne maanaam alquran la du war sa jàng loolu comme ni nga xamante ne leeraloon nañ ko buñ ci tollee walillahi alhamdu wal minna ba mu def su fekkente ne dafay euh, layee alquran bi maanaam mu koy wax mu nekk argument wala boog mu nekk di ko wax ngir musluwaay loolu ci condition yooyu lañ koy daganale maanaam comme ah, nit ki amee janaaba waaye muy nelaw masalan wala boog leneen muy jàng ngir musluwaay wala muy dugg ci benn bërëb ngir musluwaay loolu booba boobaa ayatul kursi yu boobu muy jàng ay falaxeeg naasi ak yu noonu loolu moom day daal di nekk lu dagan beneen bi ci des moom mooy muy am lu ku muy layanteel di waxtaan ak moom ci mbiru alquran maanaam di waxtaan ak moom ci diine ci mbir ba pare soxla ab aaya bu mu layee maanaam ci argumentation bi ci argumentaire bi bu boobaa dana dagan tamit mu jàng aaya yooyu ngir mën koo laye loolu ci lañ ko koy maye euh, waaye du nekk loo xamante ne ah saa saa yu ko neexee rek mu jóg jàng alquran noonu déedéet mbir mi du demee noonu euh, dégg nga kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu googu ci wàllu zikar bi amma euh, ci dugg ci jàkka ak ci juma loolu tamit masala boobu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna li nga xamante ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faqaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu ko ne ko subhaanallah gàcce nga alaama buur yàlla subhaanallah ah, tudd na ma sell nga buur yàlla subhaanallah borom buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam ah, turam yi sell nañ ci maanaam eh, eh, mooy eh, ñi ngi féey maanaam maa ngi féey ci sellu teg géeju tur yàlla yi maanaam mooy subhaanallah wala boog subhaanallah maa ngi seede di dëggal di wéral ne borom subhaanahu wa dafa ànd dafa mat jëppug mat ci deñ gi mu deñ ci mboolem xeetuk matali wala ci sori gi mu sori ci mboolem xeetuk matal loolu mooy subhaanallah Euh, kon muy gàcce ngàllama buur yàlla subhaanahu wa taala mu daal ne ko innal muslima ah riwaay bi innal muslima la indi naam waaye li gën a siiw ci riwaayaat yi mooy innal mu'mina maanaam euh, alhamdulilah euh, kon innal mu'mina moom mooy bi gën a siiw ci riwaayaat yi riwaaya bi innal muslima la indi maanaam ne aji gëm ji laa yanjus du sobewu maanaam moom mooy maanaam ah, subhaanallah jullit bi innal muslim mooy jullit bi laa yanjus du sobewo lool bu ñu xoolee ñaari riwaay yooyu dañ ciy xam ne ndekete al iman ak al islam dañuy bokk maanaam dafa am maanaam léeg-léeg dañuy jël même benn maanaa bi comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci kitaabul iman maanaam bu fi is maanaam muslim dañuy wax niw ni muslim la fekk liñ ci nam mooy muslim la mu'min la bu ñu waxee ne mu'min la fekk liñ ci nam mooy mu'min la muslim la waaye su fekkente ne euh, maanaam bu fekkente ne nag dañ leen a ber maanaam ne innal muslimina wal muslimaat wal mu'minina wal mu'minaat bu boobaa muslim day jël à sens boppam mu'min jël sens boppam comme al birru wa taqwa mbaax ak ragal yàlla bu ñu beroo dañuy jël sens bu ñu maanaam bu ñu bu ñu bu ñu beroo kenn ku ne day jël sens moromam maanaay moromam bu ñu àndee kenn ku ci nekk maanaam day daal di beru ci maanaam comme faqir ak miskin comme par exemple euh, fi borom subhaanahu wa ta'ala naan. lil fuqara wal masakin inna qul innama sadaqatu lil fuqara wal masakin maanaam foofu faqir ak miskin dañuy daal di beru kenn ku nekk yor sansam waaye bu fekkente ne nag dañuy ci yeneen aaya yi nga xam ne dañuy wax ci masakin yi wala fuqara yi kese maanaam faqir moo miskin boobaa dañuy daal di yor maanaam jëmmi benn maanaa bi maanaam faqir bi miskin bi day duggaale ci biir miskin bi buñ ko tuddee itam faqir bi duggaale ci biir ah, noonu la mbir yu bari demee comme alhamdu wa shukr maanaam sant ak ngërëm ñoom tamit noonu lañ deme ak yeneen ak yeneen yu baree baree baree bare noonu la ñu demee euh, comme al al al kufru ak al fisku maanaam ak génn topp ak wala aku kéefër maanaam bëtt bëtt bëtt ñagu yoon wi ak kéefër yooyu yëpp maanaam perversité ak mécréance ah comme wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan foofu ñoom yëpp dañoo wute maanaam waaye bu fekkente ne ci yeneen yi ci des la ñoom dañuy daal di bokk maana ak yeneen ak yeneen wallahi alhamdu wal minna bokk na ci li nga xamante ne moom mooy kon atte bii nag moom mooy ne janaaba maanaam mooy janaaba ndekete du tax nit ku sobewu moom loolu moom moo tax mu indi xadis euh, bii fii nii maanaam ne janaaba du tax nit ki sobewu wax gi nga xamante ne nag moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax ne araqul junub wa anna al muslima la yanjus ne tamit jullit bi moom du sobewu loolu tamit day leeral ne maanaam ki nga xamante ne moom moo amee janaaba euh, maanaam euh, euh, comme jullit bi maanaam bu nekkee ci jullit rek doo nekk ci sobe léegi nag bu nekkee yéefir ndax sobe la waaw wala déet loolu tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci ah, waxu ñi nga xam ne ñoom ñooy zahiri yi rahmatullah imam ibn hazm rahimahullah dawud az-zahiri ak ñeneen rahmatullah alayhim mu nekk tamit wax ci shafi'i muy lu ñu toxalee ci imam ash-shafi'i ah, rahimahullahu taala mooy ne moom kon moom sobe la yéefir bi moom ah, sobe la waaye sobe boobu noonu sobeek maanaam ñi ci def dañ ko firée ne sobeek maanaa la dañ koo fiiree ni sobek maanaa la ni ki noonu euh, te loolu mooy li gën a dëgër ngir ne euh, li koy wane moom mooy ne bu fekkonte ne yéefiir yi ay sobe lañ kon li li nga xam ne moom la ñu layee mooy bu doon yéefiir yi ay sobe lañ kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam du leen bàyyi ñuy dugg ci biir jumaam ji ba pare bu leen ci bàyyee ñu dugg ci itam suñu génnee dañ ne wax ne ah nañu nañu nañu raxas fa ñu nekkoon ngir ne ñoom ay sobe lañ loolu benn la ñaareel bi ci des liy jëmm moom mooy dagan gi nga xamante ne moom la dagan ñu takk kitaabiyaat yi maanaam euh, yahuud yi yu jigéen ñi ak nasaraan yu jigéen ñi dagan googu mooy nekkoon bu fekkente ne ay sobe lañ doonu woon dagan ñu takk leen ngir du dagan ñu nekk di jaxasoo ak ay sobe beneen bi ci def moom mooy tamit ne ñoom kon faaw dañ lay toggal te bu ñu lay toggal léeg-léeg mën na nañoo ñàkk pooy wala yu mel noonu te danañ laal li nga xamante ne moom mooy lu ndoxe ak yu mel noon bu boobaa euh, euh, dañuy daal di wàllante maanaam sobe boobaa li ngay lekk te li muy togg faw day daal di sobewu loolu tamit bu doon ñoom seen jëmm sobe la kon loolu lay doon amma Hasan al-Basri rahimahullahu taala moom dafa bokk ci ñi nga xamante ne ni ñu déggee sax baatu sobe ñoom moom dafa jàpp sax ne bu la yéefir nuyoo da ngaa war a raxasu te loolu euh, tamit mu nekk xawlun saaz mu nekk wax joo xam ne dafa beru euh, kon yooyu moom mooy euh, lii dëgëral ne kon Euh, jéefé bi du am amma ndax léegi nag bu génnee àdduna ndax néew sobe la waaw wala det loolu tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute wuñ ci donte subu ijma am na ci waaye wuute nañ ci maanaam wuute nañ ci mais yéeféer bi même bu génnee àdduna wala boog jullit bi bu génnee àdduna sax day kon day nekk du nekk sobe ndax euh, léegi kon bu boobaa laaj bi moom mooy su dee du sobe maanaam E, ba mu des wax ju beru ci maanaam wax joo xamante ne ju ñu toxal la ci imam Ash-Shafi'i rahimahullah niki noonu imam Dawud az-Zahiri amma e, jullit bi nga xam ne dafa génn àdduna imam Ibn Hazm rahimahullah àndul ci ne sobe la waaye imaamam sëriñam imaam maanaam imaamam imam Dawud az-Zahiri rahimahullah moom dafa jàpp ne sobe la waaye sinon ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha yi Maliki Hanafi Maliki Shafi'i Hanabila yi rahmatullah ñoom jàpp ñu ne sobe la Euh, waaye bu boobaa sang am na nag ñoo xamante ne ci biir Maliki yi rahmatullah alayhim ñoom jàpp nañ ne sobe la quand même parce que ni ñu koy firndelee mooy dañuy wax ne euh, su fekkente ne nit ki da koo yanu du mën a jullee moom maanaam euh, su nit ki dafa yanu néew te néew bi da ko yanu te sangooguñ ko sangooguñ ko bu ko yanoo du mën a jullee moom ngir medd gi mu yanu alors que. su fekkente ne ku kuy dund la même kuy dund même bu njàppam tojee mu amee janaaba nga yanu ko sax da nga mën a jullee moom maanaam kon ci la xamee ne euh, kon moom sobe la parce que bu doon <laughs> maanaam kon ñoom moo tax ci biir fuqaha maliki rahmatullahi alayhi mu am ñoo xam te ne dañoo jàpp ne moom sobe la waaye comme ni nga xam ne noonu la ko noonu la ko muhaqqiquna yépp ci seen jiir waxe maanaam ci maaliki yi rahmatullah alayhim mooy ne kooku du sobe maanaam néew bi du sobe te loolu mooy tamit li wér insha allahu taala sang bi nga xamante ne moom lañ koy sang loolu du dindi sobe bi ngir ne tey beneen rab bu génnee àdduna médd am xar bu méddee bu génnee àdduna day nekk sobe loolu xam nañ ko waaye bu nekkee sobe boo ko loo ko sang sang sang du tax du ko tere nekk sobe kon kon ci la ñuy xamee ni cangaay gi du ngir sobe gi moo tax waaye cangaay gi ab xeetu jaamu yàlla la maanaam boo xam ne dañ koy def ngir mën koo teg jibbal borom subhaanahu wa loolu kon moom mooy tamit li nga xamante ne moom mooy li euh, ràññeeku te loolu mooy li wér ci boobu masala tamit inchaa allahu taala dégg nga xadis bii euh, la boo xam ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala Euh, dina ko indiwaat ci xadis bii di ñëw maanaam mooy xadis numéro deux cent quatre-vingt-cinq amma imam Muslim indi na ko xadis numéro trois cent soixante et onze imam Abu Dawud xadis numéro deux cent trente et un imam euh, At-Tirmidhi xadis numéro cent vingt et un imam An-Nasa'i xadis numéro deux cent soixante-neuf imam Ibn Maaja xadis numéro cinq cent trente-quatre imam Ahmad ibn Hanbal xadis numéro sept mille deux cent onze huit mille neuf cent soixante-huit ak xadis numéro kon ñoom waa ashaabu kutubu sitta wala boog ñu ne sax aljamaa ñoom ñëpp solo nañ jëmmi xadis bi rahmatullahi ala aljamii mu ne baabun bunta ngi nii ñu ne mu ne aljunubu ki nga xam ne mooy ci amee janaaba moo tax ñu ne aljunubu moom nag junub maanaam baat la boo xamante ne moom comme adlun aljunubu al adlu ak al karamu ñoom ñii euh, ak baat yu mel ñooñ ñoom amuñu euh, ñoom amuñu masculin amuñu féminin amuñu pluriel amuñu singulier lépp junub la ñuy wax amuñu duel tamit voilà maanaam bu dañuy wax rajulun junubun euh, imra'atun junubun euh, rajulaani maanaam góor gi dañ naan junub jigéen ji ñu ne junub ñu ne euh, góor maanaam ñoom góor ñi ñoom ñëpp rijaalun dañuy wax junub nisaa'un jigéen ñi ñu ne junub huma ñoom ñaar junub dégg nga comme addalu tam noonu la mel addalu comme ni nga waaye tamit mën nañu wax junubuna maanaam buñ ko pluriel loolu tamit mën naa ne waaye bu boobaa day daal dañ koy daal di mën a conjuguer waaye julub kefe moom comme li nga xam te noonu la ñuy wax al aadaluuna wala al akramuna bu boobaa wala ñu ne al kiram wala ñu ne bu boobaa loolu après day daal di nekk loo xam dañ koy mën a pluriel waaye bu ñu jëlee baatu àddala kefe teg loolu mën nañ koo yóbbu ci ñëpp maanaam te euh, loolu baat la yoo xam te ne dañoo ci làkk arab am nañ mën al junub moom kon maanaam ci amee janaaba moom yaxruju dana génn wa yamshi tey dox fi suuqi ci marché yi maanaam ci jay maanaam kon moom dañu mën di génn ci jay wa ghayrihi ak yeneen maanaam mooy ne kon ne ki amee janaaba dara terewu ko doxi soxlaam fekk julli jotu maanaam ngir ne alquran dafa ne yaa ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila salati la wax boo leen jógee di dem ci julli kon nag li nga xam ne moom mooy li tax cangaayal farata di war mooy li tax jàpp di war maanaam moom mooy lan mooy nit ki amee janaaba cangaayal farata li koy waral mooy nit ki amee janaaba wala lu yor attee janaaba comme mbërëg wala gësin ba noppi waxtu julli taxaw ba pare temps beneen temps desatu fi lu dul nga dem mën a sangu ji te dem julli loolu moom mooy waral euh, cangaayal farata euh, mu ne kon nag mu kon loolu yëpp dafa daf koy daal di war mu ne wa qaala ata te moom mooy ata ibnu abi rabah rahimahullahu taala wax jii nga xamante ne moom la Ataa di wax ni imam Abdurrazzaq as-San'aani indi na ko ci musannafam mu jëlee ko ci Ibnu Jurayj rahimahullahu taala moom mu jëlee ko ci atta ibnu Abi Rabaah maanaam euh, loolu tamit beneen càllale la goo xam ne càllale gu yéeme la euh, Abdurrazzaq as-San'aani mu jëlee ci Ibnu Jurayj ah euh, moom mu jëlee ko ci atta boobu tamit càllale la goo xamante ne bu bu yéeme la rahimahullahu taala mu Euh, yaxtajimu dana gàjju al junubu ci amee ba gàjju nag moom mooy euh, yaakaar naa tubaab ventouse la koy wax maanaam moom mooy su fekkente ne nit ki dafa am euh, maanaam deret ji ngir mën a loolu beneen xeetu faju la loolu moom moo tax sax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne bi mu demee rañaani bokk na ci li ko moom Ibrahima alayhi salaam dénk moom mooy ginnaaw ba mu ko nuyuloo laajee na nuyu xeet yi mu ne digalal sa xeet tamit ñuy jëfandikoo gàjju loolu tam bokk na ci li nga xamante ne moom la ko dig bi mu rañaane maanaam ngir ne gàjju dafa bokk ci euh, xeetu fajuwin yi gën a mag ci fajuwin yi ngir day dindi deret ju ju ju bon bi deret ju bon bi ba ci léeg-léeg sax nit ki bu amee ay xëy na yenn rab yu ko dugg wala yooyu ba am yu mu des bàyyi ci deret tam léeg-léeg gàjju moo moo mooy mottali faj gi ngir mën a dindi lépp lu sobewu ci deret ji voilà maanaam comme quoi gàjju euh, faju xeetu fajoolu bu mag la te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tamit dalaan gàjju sallallahu alayhi wa alihi moy sallam euh, kon euh, mooy ventouse en fait kii la dañuy jël benn comme kaas daal di jël dagg fenn dagg bu ndaw mi jël jël kaas bi def ci luy xeetu tàngoor comme euh, lenn luy luy tàkk daal comme almet brin almet bu ñu kis wala yooyu daal di koy juutal ci kaw buñ ko ci juutalee léegi loolu day day manque deret bi loolu mooy mooy gàjju waaye ñaare fi ñu koy def mooy fi nga xamante ne dafa am ay góom wala comme taab bu wér wala yu noonu nga xamante ne foofu lañ koy def lool xeetu day xeetu euh, fajuwin la dégg kon euh, mu ne kon nag yaxtajimu dana gàjj al junubu ki nga xam ne moo amee janaaba wa yuqallimu te danay eh, dagg ah, aza azfaarahu ay weewam maanaam day dagg ay weewam wàññi lelli ah, yuqallimu day lelli azfaarahu ay weewam wa yaxliqu te dana wat ra'sahu boppam yooyu yëpp mën naa nekk ci ki nga xamante ne moom moo amee janaaba wa in donte lam yatawadda jàppuwul maanaam donte jàppuwul yii yëpp mën na koo def ànd ak ne yii yëpp dañuy sopp ki koy def mu nekk mu yor njàpp waaye ki nga xam ne moo amee janaaba sax moom war naa mën a def lii te lii daanaka ijmaa la amul borom xam bu naan la lii daganut voilà donc loolu moom mooy wane ni ki amee janaaba amul beneen restriction amul benn dara lu ko tënk ci dara lu dul julli julli rek moo ko tënk ci dara ak mu bëgg a jàng alxuraan wala mu bëgg a laal kaamilu al kii téere alxuraan wala yu mel noonu loolu moo koy tënk wala mu bëgg a ci jàkka ak yu mel waaye leneen bu ko tënk ci dara dégg nga euh, mu ne qaala xaddasanaa bil isnaadi al muttasil fi awwal al kitaab imran bil isnaadi Abdul A'la ibn Hammaad euh, mi sëriñ ma Buxaari euh, Abdul Eh, Abdul Ala ibn Hammad ibn Nasr al-Bahili rahimahullahu taala moom dàqantalam Abu eh, Yahya dinañ gis keneen mooy Abdul Ala ibn Abdul Ala dañ ko gis ci beneen xadis bii di ñëw insha allahu taala kooku dàqantalam Abu Muhammad la ñoom ñaar bokkuñu te kooku sëriñu sëriñu imaamu Bukhari la rahimahullah kooku daañ ko gis eh, ci saxeexu imaamu Bukhari ba saxeex bi daj nag ñaar ñoom ñoo ci Abdul Ala amul keneen. amma ci sunan yi am na ñeneen ñu tudd Abdul Ala waaye ci Sahih Bukhari ba mu daj ñaar ñii ñu ci tudd Abdul Ala amul ku leen Abdul Ala bii nga xam ne mooy Ibn Hamad ak Abdul Ala Ibn Abdul Ala Abu Muhammad boobu rahimahullah rahmatullahi alayhi voilà kii moom euh, Abu Yahya mooy dàqantalam rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna deux cent trente-sixième sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moom siqala euh, rahimahullahu taala ci taabii taabii yi la bokk euh, comme niñ ko waxe léegi mi ngi génn adduna euh, deux cent trente-sixième ane ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam imam al-Bukhari ak imam Muslim ak imam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom amma imam imam Abu Dawud benn xadis rek sax la solo ci moom amma imam an-Nasa'i dafa solo moom moom itam benn xadis ci men wala bokk ah déedéet imam an-Nasa'i ay xadis la solo waaye ci intermédiaire imam Abu Dawud moo solo ci moom benn xadis kese imam Muslim lu néew la solo ci moom ki ëpp li mu solo ci moom mooy imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kon imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom solo wuñ moom benn hadith ne serait-ce que par intermédiaire ah euh, dégg mu ne qaala haddathana solo nañu Yazid ibn Zuray' euh, rahimahullahu ta'ala muy Abu Muawiya al-Basri rahimahullahu ta'ala moom noonu la siiwee mooy Rayhaanatul Basra kii Euh, ku màgg a màgg a la ci taabii ci euh, ci euh, génération bi mbokk mooy taabii taabii maanaam ci taabii taabii yu mag ci génération boobu moom ku ci màgg a màgg la ba nga xamante ne Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullahu taala daanul jiital daanaka ci keneen ci kaw voilà ku gën a dëgër ya moom day wax ne amul amul loolu amul ku gën a dëgër Yazid ibn Zuray bi muy Abu Muawiya bi rahimahullahu ta'ala al-Basri te Yahya ibn Sa'id al-Qattan ñun xam nañ ko daanaka jaruñu koy présenter maanaam ak màggaayam ak ni mu dëggu ak ni mu selle ak katu yàlla bi nga xamante ne moom la nekk nga xamante ne imam la bu màgg a màgg rahimahullahu ta'ala euh, moo tax imam euh, imam Ahmad ibn Hanbal moom daf doon wax naan kaana Yazid ibn Zuray rayhaanatul Basra maanaam euh, parfum bu neex bi dëkk Basara maanaam nit ki nga xam te ne bu ñu xoolee waa Basara moom mooy ki ci gën a kawe di fleur bi nga xam ne moo ci gën a neex moom mooy Yazid ibn Zurayya bi euh, rahimahullahu euh, taala imam Ahmad doon na wax tamit maa atqana wa maa ahfaza yaa laka min sihhati hadithin saduqun mutqin eskay ak moo sell ni muy doxale ak ni muy ni mu ni mu téye ak moo mën a mokkal yii mun naa ci wér gi ay xadiisam wér ak dëggu gi nga xamante ne noonu la dëggoo nekk tamit koo xamante ne dafay jàpp ngir ñu dëgg dafa dafay dafa perfectionniste la maanaam nit ku ku am perfection la ci ay mbiram rahimahullahu euh, ta'ala kon Euh, daanaka euh, maanaam imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala daf doon wax ne kaana awra ahli zamanihi moom mooy ki gënoon sàmm maanaam mooy dëddu àdduna ànd ak di topp yàlla di bàyyi xel ci lépp di dellu di bàyyi lépp loo xamante ne mën naa dox digganteem ak boromam ci waa jamonoom mooy ki ko gënoon mel maanaam kon dafa bokk ci ñi nga xamante ne dañ leen a war a xam maanaam waruñu leen a réere rahimahullahu taala imam euh, az-Zahabi ne nottale na jële ci imam Ahmad rahimahullah mu ne ilayhi al-muntaha fi tasabbuti bil basara maanaam njombortalu dëgër wóolu ci basara foofu la yem moom kii ci kii la yem Abu Muawiya bi Yazid ibn Zuraya euh, rahimahullahu taala moom mi ngi gane anu adduna cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna cent quatre-vingt-deuxième année ginnaaw Euh, te moom ñu ngi koy wax ni mais bi ñu koy wax ñoom Shu'ba ñu ngi dund loolu moo yéeme voilà hmm? <laughs> ok dégg nga rahimahullahu taala euh, moom tamit ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala xaddasanaa Sa'id euh, boo xoolee xadiis bi xadiis bi mujjee gis xadiis na Anas bi radiyallahu taala anhu gisoon nañu mutaabaat bi mu ne wa taaba'ahu Sa'id an Qatada anna Anas ibn Malik yaa ngi fàttali ko maanaam la amma ci riwaayat al-Asili yi daf rahimahullah moom dafa ne haddathana Shu'ba waaye loolu juumte la waaye ki nga xamante ne maanaam hadith bii moo waxoon nañ ne la euh, imaam al-Bukhari yi indiwaat na ko jokkale na ko dinañ ko gis ci kanam boobu moo nekkoon hadith bi euh, ñu ko gise woon ci Hmm? ci ci mutaabaat yi dégg nga mu ne kon euh, sayyidna euh, qaala haddathana nee na Sa'id te moom mooy Sa'id ibn Abu Ya'ruba al-Adawi rahimahullahu ta'ala daqantam ne kon Abu Nadr mooy Abu Nadr al-Adawi al-Yashkuri mawlahum al-Basri rahimahullah moom it waa Basra ñu ngi génn àdduna 156e année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Qataada moom mooy ibnu Di'aamat as-Sadusi rahimahullahu ta'ala moom tamit muy taalibi sayyidina Anas bi radiyallahu anhu nekkoon boroom xam-xam bu mag a mag nekkoon référence d'ailleurs ci niñ ko xamee ci fiqh ci xadiis ci tasawuf ci ci lépp maanaam Euh, imam bu mag nekk jàngkatu alquran ci tafsir surtout tamit ci tafsir danga dégg xataada nee na bo kuy kuy kuy déglu te tafsir dina dégg ñu ne xataada lii la wax ci xadiis bi ci ah xataada moom la maanaam rahimahullahu taala daanaka maanaam ku maanaam daanaka ku incontournable la moom mi ngi gën a àdduna soixantième année ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wasallam àdduna 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Abul Xitaab al-Basri rahimahullahu ta'ala moom it waa Basra la mu ne an nee na Anas ibn Malik uh, radiyallahu ta'ala anhu di sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xaadimu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muy Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam uh, ibn Zayd ibn Haram al-Ansari an-Najjari al mooy waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaam waaye tamit waa Basara la foofu la génne àdduna mooy saxaaba bi mujjee génn àdduna ca Basara quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, kon loolu moom mooy ko mooy Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu bokk tamit ci muksiruna yi ñi nga xam ne ñoom ñoo ëpp li ñu solo xadiis ci ginna ci Yonent bi sallallahu alayhi wax nañ ne la la lu tolloog ñaar téeméeri nit solo nañ ay xadiisam ci directement ci moom maanaam ay taalibe yu jàngee jëlee ci moom solo tey xadis yooyu yegg ci ñun lu toll ak ñaar téeméeri nit solo nañ ci moom ñi ci gën a dëgër nag moom mooy ku mel ne Qataada bi euh, Abdul Aziz ibn Suhayb euh, euh, Sabit al-Bunani ak ñooñu rahmatullah ñooñu ah ñooñu nga xamante ne comme ni nga xam ne noonu lañ ko yàgg gisee ñooñu ñooñu gën a dëgg rahmatullah moom solo na deux mille deux cent quatre-vingt-six xadis yoo xamante ne. Euh, muttafaqun alayhi nga xam ne imaam al-Bukhari rahmatullahi alayhi imaam Muslim dëppoo nañ ci solo ko muy cent quatre-vingts xadis imaam Muslim wéet imaam al-Bukhari wéetoo quatre-vingts xadis imaam Muslim wéetoo quatre-vingt-dix xadis ci ay xadisam euh, radiyallahu ta'ala anhu wa anna bihi wa ja'ala aaliya al-firdaws maswaa wa ahlihi moom ne Seydina Anas kon radiyallahu anhu haddathahum moo leen nettali maanaam bi muy wax kon ñoom ñëpp ñoom moom rek fekkewu ko anna nee nabiyallahi yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yatuufu di baagante di di di di awonte moom di wër ala nisaa'ihi ci ay soxnaam yi maanaam doon na wër ci soxnaam fi fil laylati ci guddi al waahidati bay benn maanaam ci benn guddi la doon wërandoo ci soxna yi Euh, li nga xamante ne nag moom mooy wax ji li tax euh, imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi fii mooy ne jul ji maanaam mooy ne ki amee janaaba danay danay mën di dem di dox di def lool mooy ne buy wër ci soxna yi te ñoom ñëpp bokkuñu fi ñu dëkk euh, maanaam mooy ne te mooy ne kon bu génnee ci kër kii day dem ci kër kii bu génnee foofu day dem ci kër kële mooy ne kon danay mën di génn di dox fekk dafa amee janaaba donte ñoom seen kër yi dañoo jege wantoo waaye Euh, loolu maanaam moo tax ñu ñu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, indi xadis bi fii maanaam wala woote ñeel na ko yawma izin bis booba maanaam ñeeloon na ko tis onis wax maanaam juróom-ñeenti soxna comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisoon gisoon nañ tamit li nga xam ne moom moo ci aju woon mm. ne moom lañ ci tolle walilahi alhamdulillahi min na daañ a gisaat insha allahu taala ci kitaabu nikah euh, li nga xamante ne tamit moom moo mat a bàyyi xel mooy ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf laa bëgg a wax ne segam dox beeg yooyu yëpp dagan na loolu moo tax li ci des loolu moom moo tax mu indi mm. ngir ne loolu moom moo tax mu indi ko ngir wax la ne la euh, lii yëpp dafa duggaale ci biir ak mboolem yi yor maanaa yi duggaale nañ ci biir maanaam loolu moom moo tax euh, imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi euh, asaru imaam Ataa ibn Abi Rabaah bi rahimahullahu taala beneen bi ci des tamit moom mooy daf lay wax ne la acte bi mooy dagal na dégg kon hadith bi. imam Bukhari dina ko indiwaat xadis numéro cinq mille soixante-huit ak cinq mille deux cent quinze ci kitaabu nikah inshaa allahu taala euh, foofu imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indiwaat ñaari yoon yooyu euh, imam Abu Dawud moom moo ko indiwaat ci xadis numéro nasai rahimahu imam at-Tirmidhi euh, Muslim indi na ko xadis trois cent neuf imam Muslim inna ko xadis numéro 309 imam Abu Dawud xadis numéro 218 imam at-Tirmidhi xadis numéro 140 imam an-Nasa'i inna ko xadis numéro 263 ak 264 ak 3198 imam Ibn Maaja inna ko xadis numéro 588 ak 589 imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi kon waa sahabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko euh, rahmatullahi ala al-jami' mu ne wa qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilayhi haddathanaa Ayyaash te moom mooy Ayyaash ibn al-Walid al-Qattaan dakantalam nekkoon Abul Walid al-Basri ñu waa Basra maanam bu ñu xoolee xadiis yi nga xam ne ñoom ñoo weesu ah, euh, muy suñu euh, xadiis bi weesu ñoom waa Basra ñoom ñoo ko solo rahmatullah alayhim euh, naka noonu buñ xoolee ñaar ñaari xadiis yi weesu yi waa Basra ñoom ñoo leen solo ñaari xadiis yi weesu yi rahmatullah alayhim Euh, amma ba mu def sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu ndax moom waa la waa Madinatul Munawwara la ala saakina afdalu salaatu wassalaam hadith euh, bii ñu weesu muy hadith numéro 284 bi moom tamit waa Basara ñoom ñoo ko ñoo ko soloo ñoom ñëpp waa Basara lañ euh, Ayyash Euh, wax nañ leen ma kon mu ne qaala haddathana Ayyaash Ayyaash mooy ibnul Walid ibnul Walid al-Qattaan rahimahullahu ta'aala dàqantaam ne kon Abul Walid al-Basri al-Qattaan rahimahullahu ta'aala moom eh, mi ngi génn àdduna deux cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari moom Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom directement amma imam an-Nasa'i moom dafa solo ci moom waaye solowul ci moom ci sunanam ci ci téere boobu mooy amalul yawmi wal layla guddi googu maanaam euh, ci euh, jëfu guddi yeeg bëccëg gi tur nga xam maanaam euh, téere boobu ci la ci la solowee ci Ayyash maanaam Abul Walid Ayyash ibn Walid mooy Abul Walid beneen bi ci def moom mooy Abul bu ñu ko waxee al-Qattan moom la buñ nee ibnul Walid al-Qattan tam moom la maanaam nga xam ne dàkkantalam dafa nuroog ah turu ah, maanaam ni mu ni mu tudd. Ah, dégg nga kon nga xam ne bu ñu waxee moo tax léeg-léeg bu ñu ne qaala haddathani Abul Walid maanaam nga jàpp ne ah kon day euh, bokkut ak maanaam Abul Walid al-Qattan nga jàpp ne keneen la wala bu ñu nee haddathana Ibnul Walid al-Qattan nga jàpp ne non ñoom ñaar ñu nekk benn alors que benn nit ki la maanaam loolu beneen sew sew la boo xamante ne mat naa bàyyi xel insha allahu taala ci moom mu ne qaala haddathana Abdul A'la moom lañ la doon wax léegi ne la imaam Bukhari kii mooy ñaaree bi. moom eh, muy Abdul Ala ibn Muhammad moom mooy dàqantalam moom mooy Abu Muhammad eh, moom as-Sami al-Basri al-Qurashi rahimahullahu ta'ala moom it waa Basra la mi ngi génn àdduna 189 ane eh, ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa moom nag ku wóor waaye nag dafa amoon man qadar yi la maanaam qadar yi la mooy lan mooy ci qadar yu ne yi la bokk wala qadar yi nga xam ne dañoo maam jàpp ne maanaam yàlla du nekk du moom mooy dogal mbir mi maanaam mbir daal day xew bu kenn wax ne yàllaa ko dogal te loolu nag léeg-léeg mën naa yegg fu sore sori nekk ku wóor ku dëgër ba pare am pas-pas boobu day am maanaam jàpp ne léeg-léeg nga dégg ko ci kilifa mag a mag naan la waaw xam nga nangam xew na gaa yi ñoom bu kenn wax ne yàllaa dogal nangam yàlla dogalul loolu ah te pas-pas bu bona bona ngo waaye Eh, day dal ñu bare bare bari yàlla nañu yàlla sàmm loolu yi ñàkk xam ne ak ñàkk ràññi moo ko indi waaye li nga xamante ne moom mooy loolu nag eh, maanaam problème la quand mais li nga xamante ne moom mooy lii eh, moom li nga xamante ne moom moo tax ñuy soloo ay xadiisam ànd ak ne xam nañ ne xadar yi la wala ba mooy ne moom du ko du woote woo parce que nitu bidaa dinañ soloo ay xadiisam su fekkente ne du nekk di di di di di di woote woo loolu mooy benn condition bi maanaam nekkul koo xamante ne day day day day euh, naka lañ ko tudd day propagande pas-pasam loolu mooy benn ñaareelu condition bi moom mooy mu bañ a nekk koo xamante ne li muy solo dafay dëgëral mazhabam loolu mooy ñaari condition yooyu te moo tax euh, ñu gis imam al-Bukhari rahimahullah imam Muslim ak ñeneen rahmatullah di solo ci ñu mel ni ñi te waa sunan asxaabu sunan ñoom ñëpp dañuy solo solo nañ ay xadiisam ñoom ñëpp nag amul kenn ku def mboolem waa asxaabu kutubu sitta solo nañ ay xadiisam maanaam euh, te nañ ko wéral nañ ko loolu moom moo tax am na mbir yoo xamante ne ku ku ci ku ci euh, euh, indi ay ay ay ay wala di ci bëgg indi luy di maanaam luy luy luy dute loolu dafa fekk ne da ngaa xam ne wut ba noppi ànd nga ànd seen mbewte maanaam ñaar yooyu ñaar yooyu nga boole xàmme woo ràññee woo ba pare nga boole seen mbewte voilà léeg-léeg sax mbeew googu euh, dafa ànd ak euh, ak sago am nañu yàlla sàmm dégg nga mu ne xaala ndax ndax ndax xaqiqatan ku yaroo sagom dëgg moo mën a euh, ñemee taxaw ne day am ŋàññ gu muy dal ci kaw imam Bukhari wa allah yafaqi loolu kenn mënu ko def lu dul ne nit ki dafa fekk ne non seulement xamul mais xamadi gi xam nga ñàkk xam léeg-léeg mais dafa xamadi lii wolof naan diw daa xamadi loolu mooy boo ko dal ndax xam nga diw xamul ak diw daa xamadi du benn de wolof bu nee la diw dafa xamadi li muy tekki mooy dafa yaroo sagoom <laughs> <laughs> dégg loolu ñàkk a xam gu wér mooy waral loolu voilà ba pare ñàkk xam yow yaay kan waaye ñàkk xam eh, ki ngay ŋaññi ak di dal ci kaw moom mooy kan voilà mu ne qaala nee na haddathana Humayd te moom mooy at-Tawil waxoon nañ ko léegi rahimahullahu ta'ala mu ne an Bakr moom waxoon nañ ko tamit an ab te euh, moom mooy euh, Bakr ibn Abdullah ibn Amr ibn Hilal dakkatam ne kon Abu Abdullah wa Basra Abu Rafi' an Abi Rafi' mooy euh, Nufay' as-Sa'igh al-Madani rahimahullahu ta'ala nekkoon ki nga xam ne mawla la ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala mu gën a siiw ci Abu Rafi' moom gisoon nañ ko an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala moom gisoon nañ ko mm-hmm. kon hadith bi tamit waa Basra ñoo ko moom waa madinatul munawwara la ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne na wa qaala a na laqiyani daje nag man rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam wa ana fekk man junubun dama amee janaaba loolu tamit gisoon na ci mu ne fa axada mu jàpp bi yadi sama loxo fa mashaytu ma daal di dox maahu ànd ak moom maanaam kon di gis ne laataa muy rocceeku di dem ànd na ak yonent bi sallallahu waaye ci la yeddee boppam dégg nga maanaam nekkut ne daf koo séen rek daw waaye dafa ànd ak moom dafa ñëw taseeg moom ba mu taseeg moom tase googu mbetteel la mm-hmm. waaye mu téye loxoom loolu tamit day wane ni nit ki su defee loo xam su nekkee ci xaal boo xam ne jaaduwul wala teggin gi des na tamit mu daal di fexe ba euh, génn ci situation boobu mm-hmm. loolu bokk na ci liñ ci jànge ñaareel bi ci des moom mooy ne dagan na maanaam jàpp loxo maanaam loolu tamit yéen a ngi daan def du bëri jàpp ci loxo ki muy àndal ñuy doxandoo di dem. loolu dafa bokk ci euh, yi nga xamante ne sunna yu réer la <laughs> loolu euh, <laughs> voilà jàpp loxo ki ngay àndal mhm. sunna la boo xamante ne fi mu toll réer la voilà naam jamono ji moom buñ leen gisee <laughs> nga def ko yàlla sàmm ah waaye xëy na mu nekk ci distance bu ndaw ni def ko ci distance bu ndaw loolu xëy na ngir doxal na loolu ayut eh, te loolu moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam te te du loo xam ne tam dañ koy calculer di ko programme saa yu occasion bi présenté woo lañ koy def mais du nekk rek ne ay woy nañ jàppante nañ dox déedéet maanaam du nekk tamit lu demee noonu dégg nga loolu tamit day day wane maanaam eh, ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñun saxaabaami radiyallahu anhum li mu daan doxalee ak ñoom mooy da daan indi li nga xam mooy xeetu familiarité seen diggante ba nga xamante ne muy mën a ànd ak ñoom di doxa doxee noonu boo xoolee ñun biñ nekkee xale am na ñu doon doxale maanaam muy lëngoo maanaam di ànd di lëngoo nekk ay ay ay ñun ñaan ñu nekk ay xale nekk ay góor ànd lëngoo dox loolu fi toll daanaka day waaj a faddu euh, ak yu mel noonu maanaam kon euh, mais loolu day indi familiarité te tey di di wane ni man da ngeen a déggoo te dangeen ngeen a maanaam day indi ak àndoo akuk bennoo yeneen bi nag sallallahu alayhi wasallam noonu la doon doxale ak ñoom waaye ni muy doxale ak ñoom nii ci zahir noonu la doxale ak ñoom ci baatin ni daa jàpp seen loxo ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum ñu àndandoo demandoo ci yàlla dégg nga loolu képp kuy ànd nit noonu la mu ne xattaa mbéte na qaada mu toog maanaam lool mu jekki lool tamit day wane dégg nga subhaanallah maanaam du ci biir bi ñuy dox ci la ci ci la dem daa bari ba yenente bi sallallahu alayhi wasallam jekki toog ci lay dooga ci lay dooga deme maanaam loolu tamit mooy ne euh, mbir mi lu mu mënti xew maanaam loo jàpp ak loo bëgg doxal teggin tamit maanaam danga koy matal maanaam te teggin gi dafa war a mat ci anam bi ci anam yëpp maanaam nekkuñu di dem rek mu rocc loxo bi daw déedéet wala yu mel noonu dafa bàyyi ba mu toog ba yent bi sallallahu alayhi wasallam toog bi mu toogee nag ci la rocceeku daw dégg nga nee na fan salaltu ma daal di rocceeku lii tam beneen riwaaya la hmm. voilà maanaam mooy ma daal di def ndànk voilà yoot fan salaltu ma mm-hmm. mooy fan salaltu ma yoot génn nee na fa ataytu euh, ma daal di dikkee ar euh, gawar ga wala boog euh, naka lañ ko tuddee a rahla mooy daluwaay ba mm-hmm. voilà daluwaay ba faghtasaltu ma daal di sangu su ma topp nag ji tu ma daal di dikkaat wa huwa fekkaat ko ba tey mu ngi nekkoon xaayi du di aji toog mooy wane ne ba fa mu nekkoon jugewu fa te loolu li muy tegtale mooy ne damaa gaaw daw daw dellu ci waat mm-hmm. maanaam kon maanaam pour mu mën a justifier maanaam nu mu gën a gaawee noonu laa ko defee maanaam du ma rek damay jël sama temps un autre le temps maanaam dinaa amaat temps wu expliquer ko déedéet beneen bi ci def moom mooy barke bi nekk ci ànd ak yonent bi sallallahu alayhi tamit nu mu gën a gaawee mu daw si daw si waat ngir gën a mën a jox mm-hmm. loolu yëpp maanaam ak xeetu yeewu la boo xamante ne dafa ànd nekkoon ci Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu waaye fa qaala mu ne yenente bi sallallahu alayhi ay ne ayna kunta ana fan nga nekkoon yow Aba Hir mm-hmm. maanaam loolu tamit beneen dàq daf ko daan wax tamit boobu xeetu dàqantal la maanaam da koy wax na Abu Hir da koy wax Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ngir ne maanaam moo tax ñuy wax ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko tudde woon Abu Abu Hurayra radiyallahu ngir uh, muus bi mu daan yor mm-hmm. dafa daan dem yor muus mu ndaw mu yoroon moo tax ñu naan ko Abu yow mi nga xam ne yaay borom hmm, muus mi nee na fa qultu nee mu wax lahu ñeel ko ne maanaam ma wax ko li xew te loolu wax na lan la mooy dafa am ñoon janaaba fa qaala mu ne subhaanallah tudd na ma la ngeen buur yàlla yee eh, gàcce nga la buur yàlla yaa Aba Hir hmm? maanaam yii yëpp xeeti wax na ngir neexal ko ngir wax ko maanaam mooy tamit booy woo wax nit maanaam waxin wi tamit rafetaay gi ak wax ko wax gi nga xam te ne dafa gën a ànd ak teggin waaye gën a ànd ak euh, maanaam lu koy bégloo te loolu yent bi sallallahu alayhi wasallam bu daan wax ak ñoom noonu la daan doxale moo tax subhaanallah xam nga mën na maanaam bu ko waxoon ne Abu Hurayra dañ leen dàqantal bi kese la waaye na ko Aba Hir maanaam ngir ci comme ni nga xam ne noonu la waxoon Seydina Anas radiyallahu anhu yaa Unays maanaam waaye sama Anas su ndaw si maanaam nga gis ne hmm? loolu tamit ay xeeti euh, waxin la maanaam wax ju neex daal wax ju voilà te loolu tamit dafa bokk ci teggin yi euh, loolu beneen bi ci des moom mooy ne nit mooy ne baatu di di di wax subhaanallah fekk nit ki dafa euh, gis lu ko jaaxal wala boog mbir moo xamante ne gis nañ ni du maanaam mbir mu neex la nga wala boog mbir moo xamante ne da koy wax ngir yiimu loolu tamit baat la bu ñuy jëfandikoo mm-hmm. wala boog ñu koy wax ngir euh, mën a euh, di di di di leeral benn mbir moo xamante ne nit ki dafa jaawale voilà maanaam daal fépp foo xamante ne exclamation mën na fa dugg ak mm-hmm. étonnement émerveillement loolu mën nañ faa dugal baatu subhaanallah mm-hmm. waaye nag kenn du ko dugal ci caaxaan masalan euh, maanaam nga di subhaanallah lii lii lii baaxul loolu mën naa ne mm-hmm. waaye gis caaxaan naan subhaanallah xoolal mbir bi ni mu mel maanaam di ci yéemu ci ci ci ci di di di apprécier caaxaan bi mm. loolu kenn du ko def ak allahu akbar di yéemu ci caaxaan bi waaye tamit du baat boo xam ne dañ koy wax wala ngir tiitalaate tamit ak ngir xuufalaate maanaam dañ koy wax ngir yéemu ci yàlla ngir walla dégg nga mu ne inna li wér mooy al mu'min gëm ji laa yan gis du sobewu maanaam riwaay ci ëpp nii la ñëwee comme ni nga xam ne noonu lañ ko gis woon ne al mu'minu euh, laa yan jos maanaam fii li nga xamante ne moom moo tax imaam al-Bukhârî rahimahullahu taala indee xadiis bi ci buntu bi moom mooy rocceeku gi nga xam mooy mooy dox gi nga xam ne moom la doon dox ci biir maanaam di faj ay aajoom ne dégg nga am na ci beneen euh, Euh, riwaaya mu ne daf ne laqiitu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fii ba'di sikakil nabi fii fii ba'di sikakil nabi fii si ba'di sikakil madina wa ana junubun maanaam fekk maanaam ne euh, damaa dox man ak yeneen damaa yen ak yeneen saa ci lenn ci mbedd Madina yi fekk dama amee janaaba xoolal fii dama ne dama amee janaaba dégg nga ma ànd ak yen saa sam dase ak man kon moom mooy na génnoon na këram moom doon dox. mu jàpp ci loxoom ñu ànd di dox maanaam dox googu nekk ci biir marché yi ak yeneen maanaam dafa tudd marché waaye ak lépp lu yor attey marché liggéeyukaay maanaam feneen ak yooyu yëpp day daal di duggaale ci biir maanaam fu nit ñi daje yëpp day daal di duggaale ci biir maanaam daje nit ñi fekk da nga amee janaaba loolu aayul dégg nga waaye beneen bi ci def mooy ne jullit bi maanaam aji gëm ji moom du sobewu loolu moom moo tax am na ku ma ko a wax euh, benn mbokk nee na ma euh, am na benn xadis bu mu mës a dégg nga nettali ko boobu xadis bii lay wax hmm. mu ne ma nga ne ne nga ne woon yaakaar naa xaw ma ku ko solo waaye ne woon nga daal ne kii ci ci aji gëm ji moom moom du sobewu waaw du wala janaaba bi du am effet négatif ci moom nga ma ne ko waaw waaw waaw ma nettali ko xadis bi ma ne ko bii la mu ne ma waaw kay mu ne parce que effectivement man mës naa am janaaba mu tëdd defuma dara dama tëdd nelaw te terewul ma gént yenente bi sallallahu alayhi maanaam kon loolu mooy wane ni euh, janaaba bi amul effet bu négatif ci man loolu daanaka lu ràññeeku la ne ko waaw loolu alhamdulillah loolu beneen dégg-dégg la tamit ci mais aji gëm ji du sobewu maanaam xaal boobu ni mu amee janaaba amul effet bu négatif ci moom maanaam du am effet wu mais voilà spirituellement du continuer di avancer ni mu doon avancer mm-hmm. dégg nga waaye nag Euh, insha allahu taala dina ñëw ci yeneen maanaam mooy jàpp gi mu war a jàpp laataa muy tëdd euh, ak it ni mu nekkee loo xam te ne lu lu fedda liku la euh, xadis bi kon gis nañu imam al-Bukhari indi woon na ko xadis numéro deux cent quatre-vingt-trois te foofu defoon nañu taxrij bi walillahi alhamdu wal minna mu ne baabu buntu kaynu niyatil junubi fil bayti idha tawadda qabla an yaghtasil baabu buntu kaynuuniya nekku kaynuuna kaynuunatul junubi mm-hmm. maanaam nekkuk aji amee janaaba bi maanaam ni muy nekk fil bayti ci biir néeg ci biir kër gi mm-hmm. iza tawadda bu jàppoo qabla lu jiitu an yaxtasila muy sangu cangaayal farata maanaam ki nga xam ne dafa amee janaaba mën naa sangu cangaayal mën naa xaar balaa muy sangu cangaayal farata mu daal di jàpp nekk ci biir kër gi mm-hmm. amul problème te loolu noonu terewut ne mi ngi ci laat waaye laab googu nag day nekk laab goo xamante ne du ci mën a maanaam moo tax saxu njàpp loo xamante ne mënoo cee julli mënoo cee jàng alxuraan mënoo cee téye kaamil mënoo cee dugg jàkka ah, te laab googu dara du ko toj laab gi dara du ko toj ngelawal du ko toj dem àll du ko toj tuur ndox du ko toj ah jotee ak soxna si wala am beneen gént am janaaba lool rek kay toj njàpp loolu loolu mooy ban njàpp mooy jàpp gi mooy nit bu amee janaaba wala mu wala ba noppi euh, jàpp njàpp loola loolu moom mooy mooy mooy mooy tontu li moom moo am caractéristique yooyu waaw suñ ko wax ne ah njàpp li balay ko waxoon daa mel na <laughs> ah loolu moom xanaa balay de la ne ko waaye mënoo cee def dara itam <laughs> dégg nga mu ne qaala bil isnaadil fi awwal kitaab ilay haddasanaa Abu Nu'aym te moom mooy al-Fadl ibn Dukayn muy sëriñu imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bokk ñi gën a mag ci sëriñu mi rahimahullahu ta'ala al ibn uh, Dukayn ibn Hammad ibn Zuhair ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi at ta'ala mi ngi gën a adduna uh, moom mi ngi gën a adduna cent trentième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna deux cent dix-neuvième année ginnaaw gàddaay yonent moom moo soloo ci moom lu bari waxoon nañ ko cent quatre-vingt-dix hadith la imam al-Bukhari soloo ci moom ci Sahih bi euh, te mbooloo soloo nañ ci maanaam ñeneen ñi ci def ñëpp mooy imam Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Maaja ñoom ñëpp soloo nañ ci ci moom waaye faw dafa am intermédiaire dafa am ku ñu soloo ci moom kooku ci ñoom imam Ahmad ibn Hanbal imam Ishaq ibn Rahawayh imam Yahya ibn Ma'in imam Ali ibn Madini Abu Khaysamata euh, an-Nasa'i ñoom ñëpp voilà ibn euh, euh, Usman ibn Abi Shayba Abu Bakr ibn Abi Shayba Muhammad ibn Yahya az-Zuhali ak seen rahmatullah ala al-jami' ak imam Abu Muhammad ad-Darimi ñoom génération boobu yëpp dañoo solo ci moom maanaam nga xam ne kon foofu loolu la ñu tuddee musaafaha mm-hmm. musaafaha moom mooy ma solo. ci koo xamante ne samay sëriñ ci jëmmi kooku lañ soloo wala boog bu demee ci génération yi maanaam bu ma xoolee càllale gi ma am ba ci euh, ni ma ko man man ak sama sëriñ yi wala ñoo tolloo càllale bu boobaa dama naan man ak sama sëriñ yi am nañ musaafaxa wala boog tey masalan ma am càllale ci benn xadis boo xamante ne wala ci benn téere boo xamante ne gàtt bi mu gàtt mm-hmm. tax na ba par exemple ñi dund il y a cent ans wala il deux cents tey ñoo tolloo même càllale loolu la ñu tuddee musaafaxatan mm-hmm. ñoo bokk li ñu li ñu kii moo ne dégg nga euh, kon euh, rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana Hisham te moom mooy Hisham ibn Sundur ad-Dastuwaa'i rahimahullahu taala euh, muy Aboubacar mooy dàqantalam rahimahullahu taala moom mi ngi gane adduna soixante-sixième année génn adduna cent cinquante-quatrième année ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon imaam boo xamante ne imaam siqatun xaafiz rahimahullahu ta'ala uh, moom mu ne wa Shaybaan maanaam ñoom ñaar ñëpp ñoom ñoo ko nettali maanaam kon uh, abu abu Nu'aym mooy al ibn uh, ibn Dukayn rahimahullahu ta'ala bi nga xam ne moom mooy imaam imaam al Ah, Abu Nu'aym al-Mula'i al-Kufi rahimahullah moom nga xam ne moom waa Kufa la moom moo solo ci Hisham ad-Dastawa'i moom waa Basra la rahimahullahu taala ak Shaybaan wa Shaybaan te Shaybaan ibn Abdurrahman at-Tamimi rahimahullahu taala ah, an-Nahwi al-Mu'addib waxoon nañ la ne la loolu moo tax lu taxoon ñu tuddee ko ah, moom dakkante la moom mooy Abu Muawiya Abu Muawiya al-Mu'addib rahimahullahu taala moom waa Basra la moom tamit mm-hmm. waxoon nañ la li tax nag mu tuddoon abu moom moom ñu ko doon wax al muaddib ngir ne da daan yaraate ndax al naxwi la sam naxwi maanaam ngir naxwu da maanaam dafa manoon làkk arab xamoon ko bu baax a baax maanaam ci wàllu naxwu tamit da koo manoon wàllu grammaire mm-hmm. euh, moom da daan yar doomi buur yi ngir ne comme ni ñu ko waxee doomu buur yi mm-hmm. léeg dañ daan soxla ku leen daan yar ngir te lool ba ci léegi ni noonu la mel mm-hmm. famille royale yi du ñu jël seen doom yóbbu ko par exemple man première bi ma jàngee école bu ñuy jël seen doom yi dañ leen di jox koo xamante ne euh, wala collège man bi ma jàngee abadan maanaam ñoom bu ñu leen di jël dañ leen di jël jox leen ab yarkat ñooñu lañ tudd mu addab mu addib lañ leen di wax maanaam koo xamante ne la moom dafa spécial dafa digg làkk xam bu baax grammaire ñu mu mën ko xam langage ak subtilité langage yi ba pare nekk koo xam ne boroom jikko yu kawe la nekk koo xamante ne maam ba pare dafay am culture générale bu jéggi kooku ñu mel noonu ñooñu la ñuy jël ba pare teg ku leen ci seen ay loxo ñooñu nag ñoo leen di yar di leen jàngal ba pare dañ leen di jox alal yu bari ngir ñu mën leen a yar waaye tamit dañ leen di jox xàq ci ci ci ci xale bi ci anam goo xam ne su ko neex su su waree dóor sax day dóor te dara du ko ci fekk maanaam loolu ñooñu lañ leen di jox ñooñu nag ñu spécial souvent ñooñu duñ bari xadiis yuñ solo ngir seen préoccupation bi ñuy préoccupé wu ci yar xale yi buur yi ngir ne la ndax doomu buur yi dañuy xëy na dañuy nekk euh, ay après dañu nekk ay gouverneur wala dañuy mën nañu nekk sax buur et ak yooyu yoon ay poste de responsabilité yu kawe ñooñu faaw ñu am benn niveau bu kawe boo xamante ne moom la ñuy am loolu moom moo tax ñu leen di jox ci kii nag dafa bokkoon ci ñooñu bokk ci ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo ci gënoon a màgg nekk siqa bu mag waaye ànd ak loolu bëriwul lu mu solo xaalis ngir liggéey boobu noonu moom moo taxoon rahimahullahu taala comme moom dafa dëkkoon Kuufa ci jamono kon nga gis ne Abu Nu'aym moom bi mu dëkkee Kuufa ci moom la solowee maanaam ci la solowee ci moom waaye demoon na Baghdad ginnaaw ba mu demee Baghdad mu jotaayoo ak boroom xam-xam yi lu bare bare bare solo ci ñoom jàngee ci ku mel ne Seydina Hasan al-Basri ñu ko dem ne Qatada euh, ku mel ne Yahya ibn Abi Kathir ak ñeneen rahmatullah ala al-jami' maanaam taabi'i yu mag yooyu maanaam kon bi mu demee euh, euh, foofu ci la jotaayoo ak ñoom euh, moom mi ngi génn àdduna cent soixante-quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xilaafatu al-mahdi ña ngi ko rob comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisi woon ci maqbaratul Xayzuraan foofu maanaam ci bàmmeelu Xayzuraan foofu lañ ko rob rahimahullahu ta'ala mu ne ñoom ñaan ñii solo na ñu sabat daf tawaay ak ak Shaybaan Euh, bi rahmatullah ñoom ñoo solo an Yahya te moom mooy ibnu Abi Kasir rahma waxoon nañ la ne la Shayban dafa solo lu bari tam ci Yahya ibnu Abi Kasir euh, te moom mooy Yahya ibnu Salih ibnu al-Mutawakkil euh, rahimahullahu ta'ala daakante nag Abu Nasr mooy dak moom tamit dañ koy tamit Abu Kathir mi génn àdduna 132e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di imaamu waa Basra rahimahullahu ta'ala nekkoon ku mag moom tamit moom mooy taabii taabii yooyu nga xamante ne moom taabi taabi la bu mag ah, euh, rahimahullahu taala euh, donte mudallis la maanaam dañ dañ koy dana du tadlis rahimahullahu taala euh, imam Ayyub as-Saxtiyaani xam ngeen Ayyub ibn Abi Tamimat as-Saxtiyaani imam bu mag boobu rahimahullahu taala nee na maa baqiya ala wajhil ardi misla Yahya ibn Abi Kathir kenn desul ci kaw mel ni Yahya ibn Abi Kathir imam az-Zahabi ne kaana min al-ubbaad bokkoon na ci ñi nga xam ne jaamkatu yàlla yu màgg yi nekk ci boroom xam yu màgg yi ñi nga xam te ñoom ñoo ñu wóor ñi nga ñoom ñoo ñu dëgër ah, ba pare dellu wax ne kenn daan aalimu ahlul yamaama waa yamaama maanaam dafa nekkoon moom mooy seen boroom xam-xam dégg nga euh, kon moom maanaam moom euh, Yahya ibn Abi Kathir bi moom mooy boroom wax ju siiw jëf laa yastataa'ul ilmu ma'a raahatil jasad ma'a raahatil jism maanaam xam-xam kenn du ko am ak yaram wu sedd moom mooy moom mooy boroom wax ju siiw jooju subhaanallah ay nit lañ ñoo xamante ne comme doon waxee woon rek maanaam dañuy nekk ñu sell ceel ceel laay seen màggaay day ak seen seen mbaax ragal yàlla gi ñu ragal yàlla ak dëgg gi ñu dëgg ci lépp li ñuy wax te yàlla rek lañ ci seet seetu ñu ci leneen Euh, loolu da ngay gis day nekk loo xamante ne day am jeexital ci ñoom ba nga xam ne kenn ci ñoom day am benn jëf bu mu jëf wala wax ju mu wax loolu am jeexital gu rii rii gu tax nga gis ñu koy toxal benn phrase boo xamante ne amaan na ñëpp xam nañ ko amaan na ñëpp dinañ mën nañ koo comprendre wala mënoon naa jóge ci kenn ku ne waaye ci ñoom lañ koy toxale ngir seen màggaay et cetera ba pare loolu à travers les siècles ba pare wax lay doon joo xamante ne day am jeexital ci xolu ki ko dégg voilà ñoom euh, rahmatullah alayhi moom it ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta comme ñi ñëpp wa comme Hishaam Abu Nu'aym rek moom lañ la wax ci ta mais imam Bukhari rahimahullah moo solo ci moom directement te ñu ci des dañoo solo ci moom waaye faaw dafa am ku dox seen diggante ñoom ñëpp seen xadiis ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Abi Salama mooy kenn ci euh, fuqaha as-sab'a ci benn ci waxe mooy Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf Eh, radiyallahu ta'ala anhuma di na sayyidina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn àdduna moom tamit 93 94e année ginnaaw gàddaay Yonent mooy at boobu nga xamante ne fuqaha saba yi ñu bari dañ ci génn àdduna waaye boroom xam-xam yu màgg nit yàlla yu kawe daal di gane àdduna tamit ci jëmmi at boobu comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise Euh, moom kon mu bokk ci kenn ci fuqaha sabu ci benn ci wax yi nga xamante ne dañuy wax ne turam ak kunyaam benn la muy Abu Salama donte am na ñu ne Isma'il la tudd rahimahullahu taala no qaala nee na sa'altu laaj na Aisha ta moy ummul mu'minin euh, euh, radiyallahu taala anha moom tamit gisoon nañu xadiisam sayyidat Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin at-tayyiba bint at-tayyib radiyallahu taala anha génn ad aduna Euh, dégg nga euh, moom comme niñ ko gisoon deux mille deux cent dix hadith la am cent soixante-quatorze yi moom euh, muttafaqun alayhi cinquante-quatre hadith moom la imam al-Bukhari kat soixante-neuf hadith moom la imam Muslim wéetoo mu ne dañ ko laaj mu ne sa'altu man maa ko laaj moom sayyidina Abu Salama rahimahullahu ta'ala radiyallahu anhu moom moo ko laaj mu ne dama ko laaj moom sayyidina Aisha radiyallahu anha akaana ndax nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yarqudu doon na nelaw woo fekk moom junubun dafa amee janaaba qaalat yeneen mu ne mu tontu ne naam waawaw wa yatawadda'u te da daan jàpp maanaam kon ah, daan na nelaw waaye da daan jàpp wax jooju nag moom moo tax imaam al-Bukhari laaj bi moo tax mu indi ko ci bi maanaam ndax ki nga xamante ne dafa amee janaaba maanaam naka lay nekkee ci kër gi maanaam mooy day leeral yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu amee woon janaaba ana naka lay nekkee ci biir kër te ni mu daan nekkee ci biir kër gi mooy da daan da daan jàpp waaye da daan nelaw fekk amee na janaaba fekk sangoogul sangaayal farata loolu day dal yent bi sal da doon na am yent bi sal ànd ak ne njàpp li du yëkkati du yëkkati janaaba bi waaye loolu day dëgëral li nga xamante ne moom lañ gisoon ci bunt bii weesu mooy an in al mu'minu la yandus maanaam aj gëm ji moom du sobewu te it euh, ñàkk a sobewu googu moom moo tax maanaam maanaam euh, nelaw yi muy nelaw kon naka noonu euh, kon euh, tamit euh, du nelaw fekk mu ngi ci sobe waaye bu jàppoo fekk na nekk na ci laab mm-hmm. waaye laab googu du ci mën a julli du ci mën a maanaam yi nga xamante ne moom la ci def te loolu mooy comme masalan su fekkee ne nit ki dafa amee janaaba wala bëgg a lekk masalan mm-hmm. bëgg a naan bëgg a lelle ay weyam bëgg a watu ak yooyu yooyu mu daal di ci jàpp ngir ne njàpp loolu li muy jariñ mooy seede gi mm-hmm. comme ni nga xam ne noonu la nekkee ci beneen xadis tam Euh, ndax ndax ci génn àdduna fekk jàppul li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne voilà dafa génn àdduna nelaw fekk jàppul mu ne bu génnee àdduna noonu mu a la ba yashadu Jibril Jibril du ko seede maanaam du teewe du teewee ak niiwam maanaam loolu moom mooy inconvénient bi nekk ci ñàkk a jàpp ba pare nelaw maanaam génn àdduna ci biir loolu waaye bu fekkente ne jàpp na ni ngir ne jàpp loolu donte bu yëkkati toj ji waaye dana si dana waral loola beneen bi ci des moom mooy nit ci suy jàpp euh, comme li euh, al imam Muhiddin ibn Arabi radiyallahu anhu wax ci al wasaaya kitabul wasaaya maanaam mu ne bokk na ci dénkaane yi moom mooy nit ki di tàqoo njàpp te it balaa muy def dara mu jàpp masalan tey nit ki bu lekkee fekk li mu lekk daf koo lekk fekk mu ngi jàpp maanaam mbir moomu day fàddu ci biiram fekk buy seede yow man xam danaan man de bi may fàddu maanaam sama kii bi muy jeex fekk na boobu ki ma lekk moom mi ngi woon ci njàpp maanaam day mën a séeréel kooku ni kooku ñu ngi woon ci naka noonu yére bi boo koy simmi fekk yaa ngi njàpp niki noonu soo koy sol fekk yaa ngi njàpp niki noonu sooy watu fekk yaa ngi njàpp karaw gi di tàqalikoog yow fekk mu ngi lay bàyyi ci laab ak yeneen ak yeneen yu mel noonu loolu moom mooy li nga xam ne mooy secret bi nekk ci ginnaaw loolu voilà ngir ne yooyu yëpp euh, jëmmi laab gi euh, attey laab gi ak secret yi nekk ci laab gi dañuy takkoo ak jëmm yooyu mbir yooyu voilà donc loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom moo nekk ci moo tax mu ne kon nag waaye tawat daw daan da ko daan def de waaye da daan jàpp de euh, am na jàpp gi nag daan gis ci kanam ban xeetu njàpp la mooy ne jàpp bi ñuy jàpp pour julli te loolu insha allahu taala hmm, dinañ ko def euh, mu ne qaala imam Bukhari rahimahullahu taala nee na baabu nawmil junubi buntug nelaw ki nga xam ne mooy ki amee janaba boo xoole subhaanallah bële ah, ah waaw taxrij bi wax nga dëgg dama ko fàtte woon hadith ah, bi kon imam ah, imam al Bukhari rahim imam imam Malik rahimahullahu indi war na ko hadith ci Muwatta hadith numéro 119 imam Muslim xadis numéro trois cent cinq indiwaat na ko xadis maanaam ci beneen yoon ba pare indiwaat ko xadis numéro trois cent sept imaam euh, al-Bukhari maanaam euh, dina ko indiwaat ci xadis yi ñu ñëw léegi ci deux cent quatre-vingt-six euh, imaam an imaam Abu Dawud indi na ko xadis numéro deux cent vingt-deux cent vingt-quatre ak mille quatre cent trente-sept imaam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro deux cent cinquante-cinq deux cent cinquante-six deux cent cinquante-sept ak quatre cent Euh, imam at-Tirmidhi rahimahullah indi na ko xadis numéro deux mille neuf cent vingt quatre imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro cinq cent quatre vingt quatre ak cinq cent quatre vingt onze imam Ahmad ibn Hanbal moom lu bare bare bare la indi jëmmi xadis bi rahmatullahi ala al-jami' mu ne baabu nawmil junub buntu ki nga xam ne nelaw ki nga xamante ne moom moo amee janaaba lool day leeral ne ki nga xam ne dafa amee janaaba ana buy nelaw lan moom mooy atteem maanaam gis ñun xadis bële moom mooy ndax nekk ci biir kër gi maanaam looloo ko taxoon a ndax ne tey nelaw moom ci biir kër gi la ne waaye at tey nelaw nag léegi te am ak janaaba loolu lan moom mooy wala boog ki nga xam ne moom mooy ci amee janaaba ana moom naka lay nelawee loolu moo tax mu indi xadis bi mu ne xaddasanaa Qutayba te moom mooy Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdullah as-Saqafi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala nekk imam Euh, moom imam Qutayba mi ngi gën a adduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna deux cent quarantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di imam boo xam ne siqatun hafiz koo xam ne ku tukki lu bare bare bare la ndox lu bare bokk na ci liñ ko tagge mooy saahibu sunna borom sunna la rahimahullahu taala dégg na ci imam yu mag yi imam Malik imam Layth ibn Sa'd Muhammad yi ibn Zayd et cetera ak ñeneen ak ñeneen Hammad ibn euh, Salama Hammad ibn Usama Euh, maanaam ñoom ñëpp solo nañ ci moom ba mu des imam Ibn Maaja moo tax boo boole wuñ ko ci juróom-ñeent yi ngir ne imam Ibn Maaja dafa solo ci moom waaye par intermédiaire la solo dégg nga euh, moom jëli na kon ci ñetti génération yi moo tax moom mu mu fekkee mu fekkee lu bari ñetti génération la jàng ci ñetti génération ba pare nekk sëriñu ay génération nekk sëriñu mboolem waa kutubu sitta. Euh, Euh, ba mu des Ibnu Maaja mi nga xamante ne moom dafa solo ci ab taalibeem dégg nga euh, rahimahullahu taala euh, imam al ak imam Muslim indi nañ ci moom lu bare bare te loolu da yëgle ak màggaayam ndax imam al-Bukhari indi na ci moom trois cent huit xadis imam Muslim six cent soixante huit xadis la solo ci moom ci Sahiham maam nga gis ne lu bare bare bare lañ maanaam moom dënk la ci Sahih waaw ngënk ci saxee boo xoolee loolu junni xadiis yoo xamante ne ay càllalem la jaare yoo xamante ne ñoom la imaam yi tànn ngir jël jàngale ko ay xadiisam mu ne qaala xaddasanaa al-Layth muy imam bu mag boobu rahimahullahu taala imam al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi rahimahullahu taala daakanta mi Abul Haaris al-Misri rahimahullahu taala borom xam-xam fiqh bu mag boobu di borom di imam waa Misra gannaaw boobu nekkee imam waa Madina tul munawwara ala kabbi ngi euh, ganee euh, adduna jëmmi at bi imaamul Buxaari imaamu Maalik muy quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ganee adduna mi ngi gén génn adduna cent soixante-quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ak imaamu Maalik ay moroom lañ rahmatullahi ma waaye imaamu Maalik moo ko mujjee génn adduna ci ñeenti at ndax imaamu Maalik cent soixante-dix-neuvième année ci la génn adduna mm. rahmatullahi alal jamii nekk koo xamante ne kon moom mooy Euh, imam waa Misra ci jamonoom nekk tamit kenn ci borom mazhab yi mm-hmm. maanaam moom dafa amoon mazhab bu tudd al-Laysiyya mm-hmm. euh, rahmatullahi alayhi waaye mazhab boobu amutut te euh, noonu kon moom mu ne qaala mu ne mu ne an Naafi' te moom mooy mawla Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma Abu Abdullah moo nekkoon daasantalam al mooy al-faqih al-madani rahimahullahu ta'ala moom du borom xam-xam xam-xamu waaye ci hadith la gën a siiw yëkk ci fiqh rahimahullahu ta'ala Naafi' bi sëriñu imam Malik la rahimahullah bokk na ci sëriñu yi mu gën a màggal bokkul ak beneen Naafi' bi nga xamante ne moom moo solo euh, riwaaya al mooy jàngat al-Qur'an bi kooku tamit sëriñu imam Malik la moo jàngal imam Malik al-Qur'an mm-hmm. bokkul ak bi kii moom da jàng hadith la jàngal alquran la ko jàngal mm-hmm. voilà Naafi' moo tax moom mooy sëriñu ñoom Warsh Qaalun mm-hmm. Warsh bi ñuy naan naan jàng Warsh dafa jëlee ci Naafi' mm-hmm. maanaam euh, euh, imaamu Maalik moom ñoo ñoom ñoom Warsh ak ñoom Qaalun ñoo bokk sëriñ ci alquran voilà dégg nga euh, kon moom mi ngi génn àdduna 116e année ginnaaw gàddaay Yonent bi. sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu ne an ibnu Umar ibnu Xattaab radiyallahu ta'ala anhu mooy Abdullah ibnu Umar ibnu al-Xattaab ibnu Nufayl ibnu Abdul Uzza ibnu Rayyaah ibnu Abdullah ibnu Qurt ibnu Raza' ibnu Adiy ibnu Ka'b ibnu Lu'ay ibnu Ghalib al-Adawi rahimahullahu ta'ala foofu la bokk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy Ka'b ibnu Lu'ay hmm. dégg nga mooy kon ci juróom-ñetteelu maamu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu la tase Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme baayam sayyidina Abdullah sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu dàkkantam nekkoon Abu Abdurrahman gis nga ci hadith yooyu ko gisoon nañ ko hadith sayyidati Aisha radiyallahu anha rahimallahu Aba Abdurrahman maanaam ah dégg nga maanaam ak tamit fi mu doon waxee ne ah, moom ah, lillahi durr Abu Abdurrahman ah, su'ila amma la yadri fa qala la adri est-ce Abu Abdurrahman ndax day kaw téefu yàlla ci Abu Abdurrahman maanaam moom boppam ndax laaj nañ ko lu mu xamul mu ne xamuma dégg nga dégg nga kon euh, <laughs> moom mi ngi génn àdduna soixante-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom seydna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bokk na ci nga xam tamit muksiruna yi la mooy ñi ëpp liñ solo xadis ndax solo na deux mille six cent trente xadis yow maanaam ci buñ ko baamoo amma imam Bukhari imam Muslim ñoom dëppoo nañ ci cent soixante-huit xadis ci ay euh, xadisam amma imam al-Bukhari wéetoo na ci quatre-vingt-un xadis imam Muslim wéetoo ci benn xadis euh, ci trente et un xadis boobu ah rahimahullahu ta'ala mu ne am na nee na Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mooy seydna Abdullah Umar ibn bi nga xamante ne moom la ñu xam léegi ni moom mooy ñaareelu xalifa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn gane adduna quarantième année laata gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna ci weeru dul hijja vingt-troisième année gannaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mook yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo bokk jëmmi at yi ñu juddu soixante-trois verset trente-six turam mooy su trente-six su Yaasin Omar ndax trois cent dix la Yaasin trois cent nga gis ne maanaam lépp mu Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu voilà at at bi mu ganee àdduna ci année grégorien boo xoolee boo xoolee mooy juróom benneelu at bi ci révélation bi juróom benneelu at bi mooy six bi ah te xam ngeen mooy mooy mooy waaw bi te waaw boobu mooy dilata kiiwam dilatation am ak lecture faciale am mooy six cent seize te jëmmi at bi mu ganee bi mu mu duggee ci l'islam ci année grégorien six cent seize te mooy salatu adama asmaa kullaha ah mi ngi génn àdduna année bi mu génn àdduna vingt-troisième année boobu noonu mooy six cent quarante-quatre hmm? ok ah moom mbóot la voilà dund soixante-trois ans turam nekk turu saaru trente-sixième saar bi di xolu alxuraan kooku secret yi mu le fait que mu nekk muhaddas waxoon nañ ne ne muhaddasu rëy ñoom ñoo nekk ci kaw ci martaba yu ci maqaam ahlul qurba te ki ci gën a euh, comme li imam Hakim at-Tirmidhi wax rahma ci téere boobu tuddee xaatimul wil awliya mu ne ki ci gën a kawe ci ñoom muhaddasuna yi kook moom mooy xaatim xat xaatimul awliya mooy ki ci ëpp cër hmm. dégg nga wax ni Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu moo tax dëgg dafa ànd ak Seydina Omar fu mu mën a nekk nga xamante ne li yent bi sallallahu alayhi wasallam wax fu mu aw yoon seytaane yi duñ fa jaarati dañ fay dañ fay dandal buñ koy séenee eh, kay Seydina ah, yi nañ daw radiyallahu anhu ñëpp ñu daal di fëkk moo tax ci beneen riwaay mu ne 40 jours duñ ñemee jaar même yoon boobu waaw ngir ngir ngir ngir màgg gi nga xam ne moom la màgg moo tax yent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna shaytan la yaxaafu minka ya ibn Khattab seytaane dalaa ragal yow Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu dégg nga euh, moom musnadam 539 xadis la moom lañ solo ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yoo xam ne muttafaqun alayhi maanaam mooy 26 la amma imam al-Bukhari wéetoo na ci 34 xadis imam Muslim wéetoo ci 21 xadis moom Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu sa'ala dafa laaj Rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam moo xadis bi mu ne naa wax ne musnad na Omar la mu ne musnad Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala bi bokk na ci li nga moom la euh, jagoo euh, mooy déjà xadis la bu gàtt ci àlla la voilà euh, beneen bi ci des maanaam maanaam mun ibn Abdullah Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab maanaam wax ji li ñu koy war a mën a boole ci musnad bi mooy amaan na bàyyam moo ko nettali waaye amaan na tamit moom daa fekkee laaj bi Mm-hmm. waaye daal mu ne saaltu laaj na saala laaj na kon rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ay yarqudu ndax dana tëdd maanaam dana nelaw ahaduna kenn ci ñun woowu fekk moom junubun dafa amee janaaba waaw ndax kenn ci ñun bu bu amee janaaba war naa mën a nelaw waaw wala déet qaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko naam waaw iza tawadda'a bu jàppoo ahadukum kenn ci yéen fal yarqud na nelaw woowu fekk moom junubun dafa amee janaaba maanaam kon lii day daal di nekk ndigal loo xamante ne laaj bi nag moom mooy ndax farata la waaw wala déet li nga xamante ne moom la ñuy dogg maanaam loolu moom mooy waxu jumhurul ulama rahmatullah wala jamaahir daanaka amul amul euh, maanaam tuuti maanaam wax ju beru xawlu rek moo ci am ci ne day war euh, te moom mooy wax zahiri rahmatullah alayhim surtout imam Daawud az-Zahir rahimahullah mooy ne ci amee janaaba moom daa war a jàpp ngir xadis bi waaye ñëw na ci sunan imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mooy kaanan sayyidat Aisha radiyallahu anha ne kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam junuban fa yarqudu wa lam yamassa ma'an maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daan na amee janaaba dem nelaw yi ji te daanul laal ndox te du laal ndox loolu kon loolu daan na ko dal maanaam kon ñu gis ne xadis boobu ak xadis bi ñu weesu ki ne naam waaw wa yatawadda'u te da daan jàpp moom mooy la mu baaxoo di ko def waaye nag dal na ko mu tëdd te jàppwul maanaam lool tamit ngir ne loola du farata ndax mu mu'minu laa yanjus aji gëm du sobewu maanaam sobe nekkul ci moom kon ñu xam ne jàpp googu nit ki di jàpp te nelawut maanaam dafa nekk loo xamante ne lu ñu sopp la waaye lu feddaliku la ngir ne yenente bi sallallahu alayhi daanaka da koo baaxoo di ko def képp ku ko mës a laaj ci masala bi lim lay tontu mooy def ko maanaam kon ñu gis ne jàpp loolu dafay nekk lu ñu maanaam euh, dafay nekk kon lu ñu ràññee kon loolu moom mooy li maanaam da ngay raxas Euh, lépp loo xamante ne sobe gi dal na ko wala boog euh, maanaam janaaba bi laal na ko ci sa yaram mooy man yu bi ak yu mel noonu raxas waaye ginnaaw gi tamit nga daal di nelaw nga daal di nga di jàpp comme ni ñuy jàpp bu ñu julli waaye jàpp googu comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee noonu gisoon nañ ko ci baabu taxfiiful wudu ah ca kitaabul wudu ak yeneen i buntu tamit yoo xamante ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam da doon jàpp na waaye njàpp li da koo woyofal maanaam mooy. Euh, dafa jël ndox daal di maanaam nga xam ne masaal daanaka dafa masaal li nga xamante ne moom mooy euh, xar kanam gi ak loxo yi ak bopp bi ak tànk yi te loolu yëpp ci benn tibb ndox la ko defee comme li nga xam ne noonu lañu gisee woon ci hadith bu nekk sunan imam an-Nasa'i bu sayyidina Ali karramallahu wajhahu euh, indi woon nañ ko ci bi nga xamante ne moom lañ ci toll da nga hadith bii nii imam al-Bukhari rahimahullahu taala na ko indiwaat xadis numéro deux cent quatre-vingt-neuf insha allah deux cent quatre-vingt-dix loolu ko gis insha allahu taala amma imaamu Muslim ibn al moom indi na ko indiwaat muy ñetti yoon ci xadis numéro trois cent six amma imam euh, Abu Dawud as-Sijistani indi na ko xadis numéro deux cent vingt un imam euh, an-Nasa'i indi na ko xadis numéro deux cent cinquante-neuf ak deux Euh, at-Tirmidhi rahimahullah imaamu Malik indi na ko xadis numéro cent dix-huit euh, imaam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro cinq cent quatre-vingt-cinq imaam at-Tirmidhi moom moo ko indiwul euh, ci sunanam te imaam Ahmad ibn Hanbal moom indi na ko lu bari kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ xadis bi ci mu am ci lu amul intermédiaire rahmatullahi